أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري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 ñu ngi ba tey ci kitaabul wudu ci saxiixu imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci baabul masx alal xuffayni gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu xadis ñaareelu xadis ci boobule bunt li ko dalee ci ñaareelu xadis ci boobule bunt mooy xadisu sayyidina al-Mughiira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu ñuy wax ci mbir Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne dafa génnoon ngir aajoom nee na ma topp ko fattabatuhu nee na ma topp ko ànd ak ma bi idaawatin fii xaamaa ci ab baag boo xamante ne ndox moo ca nekk mun mu di ko ngir mu jàpp mu ne bi nga xamante ne maanaam bi mu noppee nee na fatawadda aw masaha ala al xuffayni nee na mu daa di jàpp daa di masaa ci xuff yi gisoon nan naka noonu xadiisu euh, sayyidina Amr ibn Umayya radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom mu ne ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala al-khuffayn nee na gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu masaa ci xuff yi mu am ci beneen riwaaya bi nga xamante ne moom daf cee yo dafa wax ne yamsahu ala imaamatihi wa xuffayhi mu daal di masaa ci amaamam ni ko noonu noonu la masaawee ci xuffam loolu tamit gisoon nañ bunt bi nga xamante ne moom mooy baabun iza adxala rijlayhi wa huma tahirataani maanaam nit ki su fekkente ne dafa dugal ay tànkam ci biir xuf fekk ñoom ñaar maanaam ñaari tànk yi fekk na leen ñoom ñaar ñu laab comme ni gisoon nañ ci xadiis bi nga xamante ne moom mooy bu sayyidna al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne bi mu ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukki ma fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi nee na ma bi muy jàpp nee na ma wàcc ma ma ma daat nee na ma ma jéng ngir mën a ko dindil rocci xupp yi nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daahuma fa inni adxaltuhuma tahiratayn dangam bàyyi leen ndax man bi ma leen dugal bi may dugal sama tànk yi ci biir xuff yi dañoo nekkoon ñu lapp mu ne fa masaha alayhima fa masaha alayhima mu daal di masa ci kaw ñaari xuff loolu gisoon nañ ko naka noonu jeexaloon nañ ci masala yooyu amoon nag masala boo xamante ne moom lañ ci bàyyi woon moom moo ci desoon te moom mooy masalatul jurmuq maanaam loolu moom mooy bu fekkente ne nit ki dafa sol ñaari xuf maanaam lu demee nekk mu sol dàll ak ay kawas maanaam mu sol ak teg ci ay dàll bokkut ak nag nu-pieds ak kawas yooyu moom ci kaw noonu lay masax moo tax moo tax xadiis yi ñëw ci naan masaxa ala na'layni fay xuffayni loolu moom moo tax maanaam mooy bu dee dàll yi nga xam ne ay carax la wala nu-pieds nit ki sol ay kawas teg ci loolu bu dee du ko simmi mën naa masaa ci kawam ñoom ñaar waaye comme niñ ko gise woon ne daal ne ay carax wala ay nu-pieds wala yu mel noonu yooyu kenn mënu cee masaa noonu kenn mënu cee masaa amma li nga xamante ne noonu la masaawee moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi maanaam ci xuf yi loolu moom mu indi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di xalaat mbir moom nga xamante ne moom la ñu wax léegi te moom mooy nit ki sol ñaari xuf ci kaw maanaam lu wala lu yor attee ñaari xuf maanaam masalan mu sol ay ay ay ay ay ay teg ci ay bot léegi ndax mën naa masaa bi ci kaw wala boog nu muy demee wala boog mën bi ci suuf la war a masaa te kon bu boobaa faaw day simmi bi ci kaw wala lan moom mooy atte bi ci loolu loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ci teqantal waaye daganal nañu ci lu ñu maanaam rawatina fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ci masa ci kaw ñaar yooyu waaye nag su summee benn bi bu boobaa faaw day masa bi ci des waaye ñeneen ñi ci des itam euh, wuute nañ ci loolu waaye ci ay teqantal yoo xamante ne mi ngi ci mazahib yi euh, rahmatullah alayhim ala kulli xaalin li nga xamante ne buñ xoolee généralité bi ñoom ñëpp daganal nañ ko ci lu ñu joyal bu ko xoolee de manière générale ci seen généralité waaye fi nga xamante ne moom la ñu wuute mooy naka lay demee ak yenn ñuy conditions yi waaye ala kulli xaalin comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi boo xoolee benn mën nga masaa ci kaw euh, bi nga xamante ne moom mooy bi ci kaw waaye fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ cee teg ne boo dindee bi ci kaw dangay ngay mën a masaa bi ci suuf léegi nag loolu moom xanaa bi yi ak Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom loolu la ñu bañ ñoom dañ ne boo dindee bi ci kaw comme moom nga masaawoon boo ko dindee masala maanaam mbir mi day yàqu ngir toxtale gi ni mu nekkee farata ci njàpp comme mooy jëmmi masala rek raxas tànk maanaam nit ki bu fekkente ne dafa masaa ci kaw xuff yi ba noppi simmi dàll yi maanaam simmi xuff yi voilà euh, euh, ndax nan ndax njàppam day toj waaw wala déet loolu moom mooy li nga xam ne mooy jëmmi mbir moomu waaye euh, ndax am na ndax ñi nga xamante ne dañuy daganal mbir mu ñoom dañ ne loolu dañ koy xiyaas am na ñoo xamante ne tamit ci biir xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom dañ ko xiyaasee ci karaw maanaam ne boo jàppoo ba pare boo watee sa karaw amul problème waaye loolu tamit dangay gis ne euh, karaw cosaan la te xufu maanaam du cosaan lu ñu woyofal la rek ak lu lu lu lu lu lu lu la kon loolu moom moo tax loolu du mën a nekk loolu moom moo tax kon euh, maanaam atte bi du woyofee noonu moo tax soo roccee xuff bi ci kaw xaq li nga xamante ne amaan na moom mooy li gën a moo en tout cas moo gën a wóor mooy nga jàppuwaat mooy nga jàppuwaat waaye bu dee fuqaha u maliki rahmatullah mooy dañ naan doo doo jàppuwaat waaye da ngay masaa ci saa ci ci bi nekk ci suuf lu ko moy sa njàpp day yàqu dégg nga léegi nag ñu gis baabu man lam yatawadda min lahmi shaati maanaam baabu buntu man ki nga xam ne lam yatawadda a du jàppu min lahmi ci ci ndawalu shaat ak gàtt maanaam xar maanaam moom bu fekkente ne nit ki dafa am mbote wala xar moo xamante ne nit ki dañ koo dañ koo rendi lekk ko yàpp boobu lan moom mooy attey jàppti mu ne was sawiqi ak sawiq maanaam mënef na koo gam-gam leen njur ni njur ne sawiq euh, mooy euh, loo xamante ne maanaam pepp lañ koy defare maanaam pepp wala yi nuru pepp yi jege pepp nga xamante ne dañ koy dëbb buñ ko dëbbee ba mu mokk ñu daal koy jël euh, daal di koy tay buñ ko tayee Euh, léegi loola nag bu nag léegi nag bu ñu demee ba war koo lekk nag bàyyi ko mu wow bu ñu demee ba war koo lekk dañ ci mën nañ koo boole ñeex mën nañ koo booleeg soow mën nañ ci def ndox def ci maanaam et cetera loolu daanaka mooy njóor rek dégg nga kon loolu mënef na ko koo gam-gam arab yi nag dañ ko daan def ci lépp ngir rawatina bu ñuy tukki rawatina bu ñuy tukki mu ne wa kon euh, loolu moom lay wax nii maanaam fii daf ci leeral li nga xamante ne mënaf nañu wax ne moom mooy euh, lekk lan moom mooy attey njàpp loo xamante ne la tax ñu def ci ñu jàpp co tàkk-tàkk da koo laal maanaam masala bi yépp loolu moom mooy al wudu'u mimma masatin nar loolu moom mooy masala bi masala bi lu boroom xam-xam yi xamee masalatul wudu'i mimma masatin nar la maanaam masalatu njàpp ci loo xamante ne ak tàkk-tàkk da laal maanaam mooy lu ñu togg wala ñu wàjju ko wala yu demee noonu waaye daal loolu moom atte boobu loolu la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi ak bunt bi nga xamante ne moom moo ci tegu insha allahu taala daan ci ñëw ci ay xee ak xeetu leeral mu ne waa akala lekk na Abu Bakr ñu ne waaw mu ne waa Omar ñu waaw wa Usman mu ne radiyallahu anhum ñii ñooy ñetti xalifa yu mag yi nga xam ne ñooy xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne ñoom ñooy xalifa yu mag yi radiyallahu anhum kaleen ñeenteel mooy sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu mu ne ñii ñëpp nag ñoom ñii jàpp maanaam lekk nañu walam yata falam yatawaddau te jàppuñu maanaam li mu ci nam mooy lekk nañu loo xam ne tàkk-tàkk da koo laal ndax xadiis maanaam wax ji wax la joo xamante ne ci riwaaya Kushmayhani bi nga xam ne moom la jëlee ci Abu Zar maanaam riwaayaat yëpp nii la demee maanaam moom mooy wa akala Abu Bakar wa Umar wa Usman ah, falam yatawadda'u lii moom mooy lii sax ci mboolem riwaayaat Sahih imam al-Bukhari rahimahullah ba mu def bi nga xamante ne moom mooy riwaaya Abu Zar bi mu jëlee ci al-Kushmayhani al-Kushmayhani jëlee ko ci al-Firabri al-Firabri jëlee ko ci imam al-Bukhari rahmatullahi alal jamii maanaam ci riwaaya boobu kese kese kese bu Abu Zar kese moom bu mu jëlee ci al-Kushmayhani moom moo am euh, maanaam ak moom moom moo wuuteeg lii moom daf ci yokk akalu man maanaam dañoo lekk yàpp maanaam. Euh, waaye lekk yàpp gi maanaam ak li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ne baatu lax man googu amu ci luy wane ni loolu moo gën a dëgër moom mooy ne riwa xadiis bi imaam at-Tabarani da ko solo rahmatullah alayhi ci musnadu Shaam yi na euh, ci yoonu Sulaym ibn Amir Euh, radiyallahu anhu mu ne ra'aytu Ababakar wa Omar wa Ousmane akalu mimma massati naar wa lam yatawadda'u gis naa Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ak a Ousmane radiyallahu anhu ñoom ñëpp ñu daal di lekk loo xamante ne maanaam ñu lekk te euh, loo xam ne safara da koo laal te jàppuñu maanaam bu boobaa ci li ñuy gisee lan moo tax mu indi as-sawiq fii mu indi ko. Euh, te imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi baatu as-sawiq fii ni te indiwul benn xadis boo xam ne sawiq am na ci maanaam xeetu njur ni gi ñu doon wax léegi maanaam amul dara lu ko lu ci lu xadis yu mu indi fii yu ko am amu amul waaye loolu moom moo tax surraax yi maanaam affaire bi lënt ci ñoom waaye xaqiiqatan lënt lënt dëgg-dëgg amu ci lu tax lënt lënt amu ci mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa joxe exemple ci sawiq maanaam ngir ne moom dana laal safara waaye ku ne xam na ni loolu ni muy laalee safara comme cere comme xam yenn cere wala njur ni ni muy laalee safara bokkut ak yeneen yi ni muy laalee safara maanaam ngir mën a mbir mi rek la rawatina ne am na ci beneen riwaaya ci xadis bi la wax sànq mu ne raaytu mu ne ak raaytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa Abubakar wa Omar wa Usman akalu lahman wa xubzan walam yatawaddau maanaam gis naa sayyidina Abubakar sayyidina Omar sayyidina Ali radiyallahu ñoom ñu lekk yàpp ba pare ak ak ak ak mburu lekk yàpp ak mburu te jàpp waafiñu maanaam nga gis ne kon lekk yàpp ak mburu maanaam mburu moomu nag boo ko xoolee daanaka moom ni ñu koy defaree jege wantoo na ak ni ñuy defare njur gi ngir ne farine lañ koy defaree maanaam dañuy jël mbir dëbb da ciy am ak xeetu tàngal itam da ciy am maanaam nga gis ne kon li nga xam ne moom la ci namm rek dafa joxe exemple sawiq Euh, ngir ne moom ak yeneen yii ñu tudd nii ñoom ñoo bokk àtte rawatina ne euh, riwaaya bi nga xam ne moom mooy bu njëkk bi boobu noonu imam maanaam boo xoolee daf ni asalu ma masatin mimma masatin naar walam yatawaddau lekk nañ loo xam ne tàkk-tàkk laal na ko te njóor ni tàkk-tàkk dana ko laal maanaam donte laal gi ñu koy laal boobu gisee day sedd dégg loolu yëpp moom moo tax kon imam al Bukhari rahimahullah indi gi mu ko indi fii maanaam dafa nekk rek loo xamante ne lu Euh, jaadu la te lënt lënt googu mënoon na cee bañ am bu ñu delloo rek ci cosaanu maanaam euh, euh, li nga xam ne moom mooy asar bi moom mooy moom mooy wax lii nga xam ne moom la Seydina Abubakar ak Seydina Omar ak Seydina Usman am radiyallahu anhum seen ñoom nag seen jëf doy na lay ndax bu ñu defee dara loolu rek déjà dafa doy lay waxuma laa bi nga xamante ne maanaam dafay imam al-Bukhari rahimahullah fii dafa mel ni maanaam day wax ne ijma'u sukuuti am na ci maanaam mooy ijmaa'u sukuuti mooy lan mooy ne bu amee ñenn ci borom xam-xam yi am lu ñu wax ñeneen borom xam-xam yëpp nokk ci loola wala ñu am lu ñu doxale ci ja ba pare jàpp ne lii ci diine ji la bokk te ñi ci def ñëpp noppi ci kenn waxu ci dara lool dañ naan ñëpp dëppoo nañ ci loolu maanaam ngir ne ijmaa'u sukuuti moom lañuy wax loolu. mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Abdullahi ibnu Yuusuf te moom mooy at-Tinnisi mooy ñu koy dàqanteel muy ad-Dimashqi al-asl cosaanu Dimashqi la moom al-Misri waa Misra la rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari moom moo rek moo solo ci moom directement amma ñi nga xam ne ñoom ñooy imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ñoom ñett tamit kenn ku ci nekk solo na ci ñoom ay xadis yu néew ndax imam Abu Dawud ñetti xadis la solo imam an-Nasa'i fukki xadis ak ñett la solowee maanaam ci xadis bu jaaree ci moom ni ki noonu imam at-Tirmidhi benn xadis dong la solo ci xadis bu jaaree ci moom rahimahullahu ta'ala kon moom eh, abdu abdullahi eh, ibnu Yusuf at-Tinnisi mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gaddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa eh, xadis bii nag xadis la boo xamante ne ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullahu ta'ala la jóge looloo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi bii dafa bokk ci ñi nga xam ne su bëggee indi xadis bu jógee ci mus euh, bu jugee ci Muwatta bu imam Malik waxoon nañ la ko ne la daf koy jëlee ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi bi wala Isma'il ibn Abi Uways wala euh, Qutaybata ibn Sa'id wala boog Abdullah ibn Maslamata al bi maanaam ñeent ñii ci lay jëlee ci ñoom buy jëlee ci ñoom ci am ri ci am ku dox seen diggante dafay jëlee ci Euh, ci Abdullah ibn Wahb maanaam buy jël xadis bu nekk ci mu Muwatta noonu la koy jëlee waaye Abdullah ibn Yusuf kon at-Tinnisi bi rahimahullahu taala comme li nga xamante ne noonu la Yahya ibn Ma'in waxoon rahimahullah amul kenn ku gën a wóor ci ñi solo Muwatta ñu fi def ci kaw suuf ku dul Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi bi maanaam kon le fait que imam al-Bukhari bi solowee ci moom lu bari loolu lu yanu maanaa la mu ne qaala nee na axbarana ma imaamu muslim kon ak imaam ibnu maaja solowuñu ci moom benn xadis mu ne qaala axbarana malik mooy imaamu daarul hijra malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi amir ibnu amr ibnu alxaaris ibnu ghaymaan zu euh, asbax mu ñu al asbaxi alximyari rahimahullahu taala maanaam maamam mooy zu asbax mooy mi nga xam ne moom mu tudd alxaaris moo tax ñu naan ko al asbahi al himyari abu abdullah mooy daqantalam mooy imaamu daarul hijra radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne ci mboole borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ci taabi'i yi maanaam ginnaaw taabi'i yi en tout cas ñi fekk ñoom jamono ñoom imam imam ñi ñi ñëw seen ginnaaw eh, ñoom Ali ibn al-Madini ñoom imam Abu Dawud eh, eh, imam an-Nasa'i ak ñeneen rahmatullahi ne amul maanaam ak imam Ash-Shafi'i bi nga xam ne moom taalibeem la ñoom ñëpp rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci màggal ko ci réyal ko ci teg ko ci kaw keneen ku moom ci jamonoom mu ne an Zayd ibn Aslam moom mooy Zayd ibn Aslam moom gisoon nañ ko al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu taala daakantalam moom tamit nekk Abu Abdullah dañ koy wax tamit Abu Usaamata al-Qurashi al-Adawi al-Madani rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 136e année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañu la ne moom mooy baayu euh, Abdurrahman ibn Zayd bi nga xamante ne moom moo nekkoon mooy moom moo nekk ci téere tafsir yi liñ naan qaala ibn Zayd ci rawatina imam at-Tabari rahimahullah ak ñeneen ak ñeneen dañ bu ñuy wax ci benn aaya alquran dañ naan euh, ibn Zayd day lii la xalaat ci mbir mi maanaam Zayd ibn Aslam Euh, mooy baayam te Abdurrahman ibn Zayd la tudd amma moom baayam muy Aslam moom it euh, mooy ki nga xamante ne moo tax takkoo woon ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ba nga ci mbiru Seydina Omar dañ koy indi dañ koy tuddaale naan Aslam wax na lu lii nee na na lii Aslam boobu ba muy dem fële Aslam la àndaloon maanaam Aslam boobu nag mooy baayu euh, Zayd ibn Aslam bi ñoom ñi ñëpp ay imaam lañ ay. Euh, waa madinatul munawwara lañu ala saakini afdalu salaatu wassalaam nekk ay imam ci tafsir ci alquraan ci ci ci ci alquraan ak ci xadis nekkoon tamit ay imam ci jaamu yàlla ci zuhd ci tasawuf maanaam mu ne an ata ibn yasar mooy ata ibn yasar al-hilali rahimahullahu taala dakantalam nekkoon abu abdullah moom itam mooy abu abdullah dañuy wax tamit dañ koy wax abu muhammad dañ koy wax abu yasar moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gaddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Abdullahi ibn Abbas te moom mooy ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an nabi ñu koy wax Abul Abbas al-Madani mooy dakantalam Abul Abbas dekkoon tamit moom it waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam ñu koy wax xibru umma wa turjumaanul Qur'aan mi ngi gane adduna ñetteelu at laata gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la gane adduna mi ngi génn adduna euh, soixante-huitième année ginnaaw gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom am na mille six cent soixante hadith yu ñu solowee ci moom ci ñaar saxiix yi mi ngi ci am soixante hadith yoo xamante ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo ci moom cent vingt xadis imaamu Muslim wéetoo ci moom neuf xadis moom mu ne anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam akala lekk na katifa shaatin fallanka xar maanaam fallanka moo mooy maanaam mooy mbagg maanaam mbagg wàll li nga xam ne moo nekk ci ginnaaw mbagg mi loolu yàpp woowa moom la lekk summa topp salla mu daal di julli walam yatawadda te jàppwut maanaam nga gis ne kon bokk na ci li ñuy xamee ci suñu xadis bi mooy ne ginnaaw boo lekkee yàpp maanaam yàpp ku ko lekk te noonu bu ñu bu ñorut noonu noonu tax ñuy wax ndax mën nga lekk fàllank gi noonu fekk eh, ñorut waaye li nga xamante ne moom lañ ci namm kon mooy ne lu tàkk-tàkk laal la maanaam loolu benn mbir la bi ci des moom mooy mën nañ ci dañ ciy jàngee ni kon lekk loo xam ne yàpp la du tere ah, ah, du tere ñu mën a ñu mën koo ah, ñu mën koo lekk maanaam ñu ñu maanaam du tax du yàq jàpp maanaam lekk lu tàng lu lu lu tàng wala lu lu lakk lu ñu lakk loolu du tax ñuy ja jàpp beneen bi ci def moom mooy xam nga buntu bi li tax mu am solo moom mooy ne boroom xam-xamu saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ci wuute woon ci cosaan maanaam dañoo wuute woon ci bii masala ndax bu ñu lekkee loo xamante ne safara daf koo laal est-ce que dañuy mën a jàpp waat waaw wala déet moom moo tax nga gis imam muslim rahimahullahu taala bi muy indi xadis euh, yi dafa njëkk indi xadis yi nga xam ne ñoom ñooy tere maanaam ñoom ñooy digle ni bu ñu jàppoo maanaam bu ñuy lekkee loo xamante ne dañ ko maanaam tàkk-tàkk da koo laal boobaa nga daal di dem jàpp jiwaat maanaam xadis yi koy digle yooyu la njëkk indi ba ba mu jeex mu doog indi xadis yi nga xamante ne ñooy wane ni yooyu dañ koo folli maanaam te xadis bii nii ci la bokk waaye nag euh, xadis bi nga xam ne moom mooy bi gën a dëgg bi gën a leer ci li wane ni folli am na mooy xadis Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu bu nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah nga xam ne dafa ne kaana axirul amrayni tarkul wudu'i mimma massati naar maanaam li mujj ci mbir mi nag maanaam li mujj ci mbir mi mooy bàyyi jàpp ci loo xamante ne safara da koo da koo da koo lekk maanaam aaxirul amrayni aaxirul amrayni de ci ñaari mbir yi mooy lekk maanaam jàpp ginnaaw ba nga lekkee lu tàkk-tàkk laal ak ñàkk a jàpp bi ginnaaw ba nga lekkee lu tàkk-tàkk laal aaxirul amrayni mun a tarkul wudu'i mimma massatin naar mooy bàyyi jàpp ci loo xamante ne tàkk-tàkk ah, da ko laal loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy lii mujj ci mbir mi hadith ah, moo tax tey bu sayyidna Abdullah ibn Abbas bii radiyallahu ta'ala anhuma day leeral mbir moomu maanaam ah, ngir ne moom ak sayyidna Jaabir radiyallahu ñoom ñëpp ay saxaaba yu ndaw lañ maanaam surtout que waaye nag sayyidna Jaabir moo leen magoon waaye radiyallahu ta'ala anhu waaye moom mii ci ñu ndaw ñi la bokk te nee na gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam doxalee nii maanaam te loolu day wane ne Euh, moom kon euh, ne loolu mooy li mujj mooy ne lekk ginnaw bi nga xamante ne euh, mbir bu ko tàkk-tàkk laalee loola du waral ak njàpp comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala leerale ni rawatina ne Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ak Seydina Ousmane radiyallahu anhum ci seen jamono lekk nañ loo xamante ne tàkk-tàkk laal na ko te jàppuwuñu loolu dafa doy day daal leeral mbir mi daf ci day doy beneen mbir bi nga xamante ne moom la ñuy euh, moom la mbir mi leeral fii nii moom mooy ne ndekete mbir mën nañ koo wax waaye bu fekkente ne la ngay wax dafa leer ba jarul ngay dugg ci mboolem détails yi maanaam ndax dafa ne rek dafa lekk fàllanka bi xam nga waxul ne euh, dafa dañoo dem lakk fàllanka gi jox ko mu lekk ko maanaam ngir ne dafa leer ne du ko lekk noonu maanaam lu faw dañ koy lekk loolu beneen mbir beneen mbir bi nga xamante ne moom lay leeral fii nii moom mooy euh, ne ne ne dàq dàq mën nañ koo def maanaam ab seede seede mën nañoo seede mbir ci dàq dara maanaam fii comme nii ni mu waxee ne walam yatawadda te jàpp wut maanaam wax na ne jàpp wut te loolu seede la parce que ndax moom gisu ko mu jàpp moo ci la sukkandikoo ci ne jàpp defu ko defu woon jàppuwul maanaam ngir ne mën nañoo seede loo xamante ne dañuy dàq dañuy dàq ni nangam de amul man loolu seede naa ko lu tax ngir ne boo fekkee mbir mi ndax bu fekkente ne ñoom ñoo nekkandoo woon mu lekk yàpp bi dem julli ji te gisu ko mu jàpp mu dem jàpp ji waat te ñoo ànd ba tàqalikoowuñ loolu mën nañ koo seedee ci dàq dara ne lii moom xewut mën naa koo seede waaye nag mënee peut-être seede loo xamante ne yow maanaam mënee fu mënoo dàq dara fii ne mbir mi yow amuloo ci ay preuve yu wane ne loolu amul ndax dàq moo gën a jafe saxal dàq mbir moo gën a jafe saxal mbir ngir saxal mbir saxal mbir moom boo ko gisee wala nga fekke ko wala nga dégg ko loolu day wane ne saxal mën nga koo saxal waaye dàq mbir dafay fekk ne loola yow nga nekk ko maanaam nga am ci preuve waaye nag loola mën naa nekk euh, loolu xadis bi daf ñu koy jàngal kon suñu xadis euh, bi imam al Euh, imaamu Malik moom indi na ko ci xadis cinquante quatre ak cinquante sept ci ñoom ci seen yoon ci la ko imaam al-Bukhari génnewee ci ci yoonu imaamu Malik noonu la ko imaam al-Bukhari génnewee xadis numéro indiwaat ci suñu xadis bi indiwaat xadis numéro cinq mille quatre cent 4 imaamu muslim tamit ci yoonu imaamu Malik waaye bu jaaree ci Abdullah ibn Maslamata al-Qanabi rahimahullah moom ak imaam Abu Dawud ak Nasa'i yëpp ñoom ci moom la yoon woowu lañ ko jëlee moom mi imaamu muslim mi ngi ko indee hadith numéro 354 ñaari yoon 355 359 imaamu euh, imaamu at-Tirmidhi euh, imaam an-Nasa'i rahimahullah imaam Abu Dawud plutôt moom moo jiit moom indi na ko hadith numéro 187 189. ak cent quatre-vingt-dix imaamu euh, an-Nasa'i rahimahullahu taala moom indi na ko xadis cent quatre-vingt-quatre euh, moom kon ñoom ñett ñii ci yoonu Abdullah ibn Maslama lañ ko jëlee al-Qanabi rahimahullah imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro quatre cent vingt huit ak quatre cent quatre-vingt-dix imam Ahmad ibn Hanbal moom tamit solo na ko ci lu bari bari bari ci euh, musnadam rahimahullah mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilay haddathana Yahya ibn Bukayr te moom mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al qurashi al makhzumi mawlaahum rahimahullah muy dàqantalam nekk Abu Zakariya mi ngi gane adduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna deux cent trente-unième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waa Misra la maanaam suñu xadis bi ñi ko solo bu njëkk bi bi ñu génn léegi ñi ko solo waa Madina lañ ba mu def Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi moom moom Misri la waaye dëkkoon na Madina jàng ci imaamu Malik rahimahullah kon ci kaw loolu mën na nañu waa Madina ñoo ko solo amma ñu hadith bii di ñëw euh, kii nga xamante ne moom mooy Yahya ibn Bukayr rahimahullah moom waa Misra la moom euh, de moom moo daan bindal imam Layth ibn Sa'd rahimahullahu taala nekkoon tamit ki nga xamante ne ñoom ñaar ñoo jëlloo woon kër ca Misra moom euh, mi ngi moom imam al Bukhari rahimahullahu taala moom rek moo solo ci moom itam directement waaye solo na ci moom cent soixante-dix-huit xadis moom euh, imaamu Muslim solo na ci moom waaye ci intermédiaire ñaari xadis imaam Ibn Maaja solo na ci moom ñetti xadis imaamu At-Tirmidhi solowul ci moom waaye tudd na ko ci ci ci ci ci ci sunanam imaam At-Tirmidhi rahimahullah tudd na ko ñeneen ñi ci des ñëpp nag moom mooy imaam Abu Dawud An-Nasaa'i Ibn Maaja ak imaam At-Tirmidhi ñoom ñi solowuñ ci moom benn xadis rahimahullah moom kon mu ne qaala nee na xaddasanaa al-Layth mooy imam bu mag boobu di imam waa Misra di seen borom xam-xamu fiqh di seen borom xam-xamu xadis al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi daqantalam nekkoon Abul Haaris rahimahullah moom mi ngi gane adduna quatre-vingt-septième année quatre-vingt-quatorzième année bokk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon moom ak imaamu Malik daanaka ay moroom lañ ndax quatre-vingt imaam ñoom ñaar ñëpp lool imaamu Malik quatre vingt ci la génn ci la gane àdduna kon ay moroom lañ ay maas lañ waaye moom moo njëkk a génn moo mujjee génn adduna ndax imaamu Malik cent soixante-dix-neuvième année ci la génn adduna imaamu Layth ibn Sa'd cent soixante-quinzième année ci la génn àdduna rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñii dëgg nekkoon tamit ay imam ci waa Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye imam Layth ginnaaw gi dafa demoon Misra mais imam Ash-Shafi'i rahimahullah jàngewul ci moom moo tax ba mu demee Misra gis ay téereem tase ay taalibeem dafa ni Allah dafa ni al-Layth afqahu min Malik walakin al-khazwata li Malik indekete imam Layth day moo ëpp xam-xam imam Malik rahimahullah moo ko ëpp xam-xamu fiqh waaye nag cër bi yàlla moom imaamu Malik la ko jox moom chance bi yàlla imaamu Malik la ko jox waaye rahmatullah alayhi waaye nag gis nga euh, terewut mu jàng mu jël ay téereem jële ci xam-xam bu bare bare bare taseeg ay taalibeem tamit moom kon imaam Layth ibn Sa'd rahimahullahu taala mu ne an Uqayl moom tamit waxoon nañ ne la Uqayl bi amul keneen ku tudd noonu ci waa ashaabu kutubu sitta moom ci asmaul mufrada yi la bokk kenn rek moo ko tudd te moom mooy Uqayl bi mooy Uqayl ibn Xaalid ibn Aqil al Ayli rahimahullah moom Abu Xaalid al al al al mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waa Madina la waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam kon dañuy gis ne waa Misra ñoo ne ci kaw imaam Layth dëkkoon na Madina kon moom mu wàcc maanaam ñëw Misra moom moo indi xadis bi ah bi al-Layth moo ko indi Misra waaye Misra moo tax Yahya ibn Bukayr ah, rahimahullah jëlee ko ci moom ah, mu ne kon an waqayla an ibn Shihab te moom mooy imaam bu mag boobu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhra moo tax ñu naan ko di bokk ak yonent bi sallallahu ci wàllu yaayam di ibnu Kilaab ibnu Murrata ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Bakar mi ngi gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent vingt-cinquième mi ngi amoon soixante-quinze ans bi muy génn adduna rahimahullahu ta'ala qaala nee na axbarani Ja'far Umay ibnu Amr te mooy Jaafar ibn Amr ibn Muyatta ibn Iyas ad-Damri rahimahullahu taala nekkoon taabi'i ci siqaatu taabi'i yu mag yi moom euh, taabi'i la te baayam saxaaba la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee loolu lañ ko gisee ci suñu jotaay yi noonu lañ koy gisee léegi inchaa allahu taala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, moom euh, moom nag Abdul Malik ibn Marwan ñoom ñaar ay ay ay ay ay maanaam ay frère lañ ci wàllu nàmp maanaam ñoom ñaar ñoo bokk leen nàmpal moo ko Abdul Malik buur boobu Abdul Malik ibn Marwan euh, ñoom ñaar ay frère lañ ci ki nampal nàmpal maanaam moom kon ñii ñëpp tamit ñii ñëpp nag waa ashaab kutubu sitta solo nañ seen ay xadiis comme ba def Yahya ibn Bukayr bi ñu la wax mu ne anna abahu ta baayam moom mooy amr ibn umayya ibn khuwaylid ibn abdullah ibn iyas al moom mooy al ad-damri al hijazi al kanani rahimahullahu ta'ala moom tamit moom mi ngi génn moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon fekke woon na badar ak Uhud maanaam fekke woon na badar ak Uhud waaye nag booba jamono jooja ci rang yéeféer yi la nekkoon maanaam moom fekke na Badar ak Uhud waaye ngëneel ga ñuy wax ca ña fekke Badar ak moom bokku ci lu tax ndax booba jamono jooja ca ña ca yéeféer yi bokkoon di xeex léegi nag euh, gannaaw bi waa bi yéeféer yi demee jugee Uhud nag moom ci la daal di nag tuub dugg ci lislaam euh, euh, dégg nga nga ci la ñëw fekk ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn àdduna ca Madinatul Munawwara ci lu tuuti lu jiitu soixantième année bi ci xilaafa sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma moom am na vingt yoo xamante ne moom lañ ko solol imam al-Bukhari ñaari xadis rek la am ci moom rahimahullahu ta'ala te bii mooy ñaareel bi bu njëkk bi ci son nañ ko ah ci mas'ala xuffayni bii moom mooy ñaareel bi mooy ñaareelu xadis bi ñaari xadis yi rek la imam al am ci moom rahimahullahu ta'ala maanaam moom mooy moom mu ne axbarahu daf koo xabaare maanaam baayam xabaare na ko xabaare maanaam comme ñii ñi waa Madina lañ waa Madina kon waa Misra ñoo soloo ci waa Madina xadis bi rahmatullah radiyallahu taala anhum ajma'in mu ne kon baayam axbarahu xabaare na ko mooy sayyidina Amr ibn Umayyah radiyallahu taala anhu annahu ra'a naka moom annahu naka moom kat ra'a gis na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaxtazzu mu mu mu dog mu dog min katifi ci fallankay saatin euh, gàtt gi nee nga fa du'aya ñu daal di koy woo ila salaati mu jëm ci julli maanaam nga gis kon lool dañ ciy jàngee ni dagg euh, ndax daf koo daggee ak paaka paaka la daggee euh, yàpp bi ngir lekk am na nag am maa nag xadiis bi nga xamante ne mooy wax naan bu leen daggee paaka yàpp paaka maanaam li muy tekki mooy bu leen ko dagg ngir mën ngir lekk bu leen ko def loolu xadiis boobu nekk sunan imam Abu Dawud xadiis boobu dafa da'if dégg nga euh, kon loolu waaye nag fii dañuy gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa dagg pa dafa dagg ngir di lekk même bi mu dafa lekk maanaam parce que loolu lañ ci xamee mooy ne dagg na lekk waaye ba muy bi muy daggaat nga gis euh, euh, nga nga nga gis muy daggaat rek ñu daal di koy woo ci julli maanaam ki ko woo nag mooy Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon lii dañ ciy xamee ne te loolu mooy noddu rek mooy noddu bi noddu yi nga xamante ne moom lañu ñu ngir mën a julli xadis bii kon dañ ci xamee ne maanaam bu ñuy wax naan xadis euh, bii wax te loolu dañ ko gis ci kitaabu salaat insha allah xadis bii wax naan bu fekkente ne euh, julli dafa teew ñam teew na nga njëkkee ñam gi doog a dem ci julli gi loola du lu ñu dogu maanaam loolu ngir rek nit ki nga loolu ñëpp ñoom la concerné maanaam ki nga xamante ne moom bu ñu noddee masalan jàkka ji comme du la xaar moom da ngay dem julli ji doogi dellu ci waat loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy su fekkente ne euh, waxtu wi xatul la waaye su fekkente ne waxtu wi dafa xat bu boobaa da ngay bàyyi loolu nga dem julli loolu mooy beneen bi bi ci def nag moom mooy ne euh, su fekkente ne tamit julli da maanaam mën ngaa julli te concentré wu parce que problème bi yëpp problème bi rek concentré kese la comme ndax hadith bi daf ne Euh, la la la la salaata bi xadrati taami wala wa huwa yudaafi'uhu al axbasaani maanaam euh, bu leen maanaam julli kenn du ko def ci teewaayu maanaam mooy bu leen julli bu leen julli fekk yéena ngi teew ci ñam maanaam ñam dafa teew déedéet bu leen ko def te bu fekkente ne ñaar yi sobe yi dañuy jañanteeg yéen maanaam nit ki bëgg a dem ci wanag wala mu bëgg tuur ndox muy jañanteeg moom maanaam loolu bu mu bu bu mu julli maanaam na dem tuur ndox tranquillement wala mu dem ci wanag wi ba noppi dem jàpp tranquillement ñëw julli bu ko defee julli googu mu mën ci teewlu maanaam loolu lañ ci jublu maanaam niki noonu ñam bi tamit lekk teewaayu ñam bi loolu lañ ci jublu kon loolu mooy ne nit ki tamit war naa yëkkati yitteem ci yoonu yàlla ba nga xamante ne euh, ñam gi du ko teree teew teewlu waaye nag bu fekkente ne buy julli xel mi day dem ci ñam gi comme mbayeen yi ah yal nañu yàlla ak sàmmgeen yi <laughs> yal nañu yàlla sàmm loolu bu boobaa li nga xamante ne moom mooy lii gën ci moom mooy mu lekk ba noppi ba xelam dal mu doog a dem julli ji au moins foofu moom dina mën a concentré wu la muy def maanaam loolu lañ ci jublu dégg nga mu ne kon nag bu loola ba mu amee ñu daal koy woo ci julli loolu tamit dañ ci jàngee ne mëneef naa woo kilifa jëm ci julli fekk mu ngi occupé wu wala boog ñu woo ci leneen maanaam julli mooy li ëpp doole lépp amul lu naan dañoo nekkoon ci nangam moo tax julli wuñu déedéet dañoo nekkoon ci nangam dañ doon waxtaanee nangam wala dañoo loolu amul loolu amul julli dañ koo war a def xaal bu ne ci saa su ne maanaam bu jotee dañ koo war a def ak ci looleen mën a nekk lu ne loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li wér voilà loolu euh, lool rawatina bu dee waxtu wi day romb loolu moom bu dee waxtu wi day romb moom day ràññeeku su dee waxtu wi rombut naam waaye bu dee waxtu wi day romb day ràññeeku ànd ak loolu yëpp julli moom moo gën moo tax fa alqa mu daal di sànni ak sikkiina paaka bi ba mu ko sànnee maanaam kon loolu tamit day wane ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam takkoowee ak boromam subhaanahu wa taala nga xamante ne lu ñëw maanaam bu julli jotee lépp lay fàtte lépp lay bàyyi lépp lay teg nele maanaam julli gi feek julliwul rek du du du du du def leneen du nekk ci leneen xelam du dellu ci leneen ngir ni julli comme ni mu ko waxe woon wa qurrata wa ju'alat qurrata ayni fi salat wala boog ah maanaam wala boog wa ay ayni fi salat maanaam qurrata ah, lii dalal sama sama sama bët maanaam lii seral sama xol dëgg ci biir julli la ne dégg nga ah, kon loolu moom mooy ni kon moo tax mu sànni ko fa salla mu daal di julli ca mu daal di julli walam yatawadda te jàppwut maanaam ci la ñuy xamee ne kon dafa daggoon parce dafa dafa lekkoon ba pare su dul woon loolu kon walam yasa wat baax bi maanaam dootul amati sens te bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne mu nef naa dàq maanaam dara fekk dañ ko maanaam dàq dara ci lu ñu joyal eh, ci seede ba pare seede loolu ne lii amut waaw lii moom amul loolu nag mooy ne su fekkente ne da nga ci am ay preuve waaye waaye nag lool di bu ko wax fekk amoo ci preuve lu dul da nga koo teg ci njorti kese dong déet déet abadan xadis bi imam al-Bukhari indi woon indiwaat na ko xadis numéro six cent soixante-quinze xadis indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent vingt-trois xadis numéro cinq mille quatre cent huit cinq mille quatre cent vingt-deux ak cinq mille quatre cent soixante-deux imam Muslim indi na ko xadis trois cent cinq ñaari yoon euh, imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro mille huit cent trente-six imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro quatre cent 90 kon imam an-Nasa'i ak Abu Dawud ak imam an-Nasa'i ñoom indiwuñu xadis bi maanaam ci waa ashaabu kutubu sitta kon ñoom ñëpp solo nañ ko moom def imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhima mu ne qaala bilis baabu buntu man ki nga xamante ne mad maba dafa gallax ndiko mina sawiqi ci njo njor maanaam ci lekk ci njurndi maanaam bu lekkee njurndi walam yatawadda te du ja te jàppwaatu maanaam fii tamit day leeral ba tey ne kon mbir mi euh, parce que day ndax bu ñu xoolee bunt bi bunt bi weesu maanaam li mu ci namoon dañuy gis ne mooy lépp loo xamante ne tàkk-tàkk da koo laal fii nag muy leeral ne bu ñuy lekkee loo xamante ne njurndi xeet yu mel noonu la nga xamante ne day ci gémmiñ gi ak yu mel noonu loola dañ ciy dañ dañ koy gal dañuy gallaxndiku ngir ne bu fekkente ne da nga gàllax ndikuwuloo kii bi xet gi ak cafka gi day def ci sa gémmiñ te mën ngay julli mu lay préoccupé te comme julli ay tufleeg ay yeneen ak yeneen yooyu yépp ak di préoccupé wu ci leneen loolu yëpp day nekk loo xamante ne jaaduwu ci loolu moom moo tax kon mu indi ko mu indi bunt bi nekkoon nag nga dem gàllax ndiku ci ndax bu ko defee nga mën a euh, julli loolu tamit amaan na li nga xamante ne tamit moo ko moo tax mu indi ko moom imam al-Bukhari rahimahullah moom mooy leeral gi nga xamante ne moom moo lay leeral ne baatu tawaddaa maanaam ne yonent bi sallallahu dafa lekk nangam ba pare mu ne tawaddaa mu jàpp mu jàpp la mu ca moom mooy maanaam ndax baatu tawaddaa dañ koy wax fekk raxasu lañ ci tekk lañ ciy jublu maanaam mooy ne kon dafa raxasu maanaam waaye te bu boobaa dafa rax gémmiñ gi raxas loxo yi waaye tekkelewul ne def doon jàpp moo tax mu indi baat bi ne walam yatawadda te jàppwul qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi moom waxoon nañ ko euh, léegi euh, moom ci moom la ñu génne waxoon nañ ne imam al-Bukhari moom moo solo xadiisam directement moom kese ni ki noonu imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom solo nañ ci moom rahmatullahi alayhi te rahmatullahi alayhim te Euh, waaye euh, waaye dafa am intermédiaire bu dox ci ñoom imam Muslim ak moom Abu Dawud ñoom solowuñu ci moom rahimahullah mu ne qaala axbarana Malik mooy imaamu daaru hijra gis nañ ko léegi moom tamit ñi nga xamante ne euh, moom waa Madina la comme ni ñu ko gisee comme li nga xam ne tamit maanaam suñu xadis bii ñuy nar a ñëw itam waa Madinatu Munawwara ñoo ko solo ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam an Yahya ibn Sa'id mu nekk tamit taabi'i maanaam imaam Maalik taabi'i taabi'i la imaam imaam Yahya ibn Sa'id al-Ansaari mooy Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Salaba ibn al-Harith ibn Zayd ibn Salaba ibn Ghunm ibn Malik ibn an-Najjar moo tax nag an-Najjari al-Ansari moom ñoom ñoo rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekkoon Abu Sa'id mi ngi génn àdduna 143e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moo solo suñu xadis bu njëkk bi mooy xadisu al-a'malu bin moom moo ko solo rahimahullahu ta'ala moom mu solo ko mu ne an Bushayr ibn Yasa ibn Yasaar mooy mawla bani Haarisa ndax waa wa Haarisa ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko goreel moom mooy Bushayr ibn Yasaar ñu ko ibn Yasaar ñu ko Abu eh, Abu Kaysaan maanaam moo tax ñaan ko Bushayr ibn Abi Kaysaan al-Haarisi ndax waa banu Haarisa ñoo ko goreel ndax moo tax moom al-Ansaari moom eh, waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam Bushayr ibn Yasaar mii nag bokkul ak dara ak Sulaymaan ibn Yasaar ak niki noonu bokkul ak Ataa ibn Yasaar rahmatullahi alayhi maanaam bokkuñu waaye noonu la tudd taala moom mi ngi génn àdduna téeméeri at ak lu teg ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne anna Suwayd ibn Nu'maan mooy Seydina Suwayd ibn Nu'maan ibn Maalik ibn Aamir ibn Majda'a ibn Haarisa ibn al-Haaris ibn al-Khazraj moo tax mu ne al-Khazraji rahimahullahu ta'ala ibn Amr ibn Malik ibn al-Aws mooy waa uh, uh, maanaam Abu Uqba mooy dàqantalam Abu Uqba al-Ansaari al-Awsi al-Madani rahimahullahu ta'ala maanaam kon bokkut ak Khazraj bokkul ci waa Khazraj bi nga xam ne moom lañ naan Aws ak Khazraj waaye am na maam bu tudd Khazraj maanaam buñ naan ko Khazraji ci Khazraj boobu la waaye waa Aws la moom moo tax ñu ko al awsi rahimahullahu taala abu abu uqbata al awsi rahimahullahu taala moom imam al buxaari solo na ci moom ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibnu maaja rahmatullahi waaye solo wuñu ci moom lu dul xadis bi xadis bi rek lañ solo ci moom moom imam waaye te juróom ñaari xadis la am maanaam xadis bi nag répété wu na lu bari ci saxeex bi waaye bii xadis kese la la lañ solo ci moom te xadis boobu romboon nañ ko maanaam euh, dañ ci ñëw léegi moom moo tax waaye juróom-ñaari xadis la solo euh, rahimahullahu taala taala anhu moom sahaaba la radiyallahu taala anhu mu ne xabaare na ko xabaare na Bushayr am na beneen mbir sax mu am mooy Bushayr ibn Yasaar rek moo solo ci Sayyidina Suwayd ibn Nu'man radiyallahu taala anhu mboolem xadis boo leen gis nga am Sayyid nga am Suwayd ibn Nu'man ñu ne la caxango ana xadis bii de Seydina Suwayd ibn Nu'man radiyallahu anhu moo ko soloo ci yenente bi sallallahu alayhi dañ lay tax léegi nag ana kan moo ko soloo ci moom bu boobaa jarul ngay hésité Bushayr ibn Abi Kaysan la ndax moom kese mooy Bushayr ibn Yasar rahimahullah moom moo soloo ci moom amul keneen ku soloo ci moom dégg nga mu ne kon moom axbara xabaare ko xabaare na ko annahu naka moom xaraja génn na ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aama xaybar atum xaybar la xatta mbete ka isa ba nga xam ne kaanu nekkoon nañu bi sahba ca place ba ñuy wax ak sahba xaybar nag mi ngi amee ci juróom ñaareelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca moom la sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu fekk ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ba ñu gañee moom la fekkoon euh, ja Seydina Jaafar radiyallahu anhu ak ñamu àndaloon jugee Habasha Éthiopie di ñibbisi moo tax Seydina Yonent bi sallallahu alayhi ci ban ñaar yii laa war a kontaan ndax ci Xaybar bi ñu gañe léegi bi ñu conquérir léegi wala boog ci dikku Seydina Jaafar radiyallahu anhu laa war a kontaan maanaam nga xamante ne euh, kon juróom-ñaareel at boobu la mu ne ñoom ña nga nekkoon nag ca Sahba wa hiya Sahba boobu mooy addinaa. fi gën a suufe xaybar ak ci xaybar maanaam mooy fi gën a jege xaybar ci madina booy dem ma xaybar fi ngi fi gën a jege ci buntu xaybar ci madinatu munawwara foofu moo tudd as-sahba maanaam moom mu ne wahi euh, fa salla mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam di julli al asra tàkkusaan summa topp daa mu daa di woo woo daa laaj bil azwaadi ci yóbbal yi ba mu laajee yóbbal yi nag falam yu'ta te indiluñ ko illaa dul bi sawiq ci njurni gi maanaam njurni gi rek lañ ko indil biñ maanaam lu ñu mën a gam-gam lañ njurni la moo tax ñu firi ko noonu ak sawiq voilà dégg nga kon ndax wax nañ la nañ koy defaree maanaam mooy bépp fépp la rek bu ñu jël dégg nga dañ koy dëbb buñ ko paree ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu def ko genre kii ñu ñu dañ koy dañ koy tay dañ koy tay waaw bu ñu ko tayee ba ndox mi am dañu tàngal ndox mi tay ko ndox mi dugg ko ba waaw bu ko defee après ñu bàyyi waat ko mu wow loolu moom boo ko xoolee daanaka muy njur ni dégg nga waaw léegi moo tax après day mën a nekk sarit dégg nga mën a nekk leneen mooy xeetu cere yi nga xamante ne dañ ciy def ñeex mu bëree bëri comme ni nga xamante ne noonu la ñu defee eh, ba wala xariira xariira léeg-léeg nga gis leen pepp yooyu di ci nekk loolu loolu ci sawiq la loolu ci la dégg nga dañ maanaam ak njóorndi maanaam xeetu njóorndi dal la dégg nga nee na kon biñ ko indee euh, loolu dafay wane ne euh, ki nga xamante ne moom mooy ni mooy tukki yóbbal baax na ci loolu bokk na ci li muy wane ñaareel bi ci def maanaam ngir ngir ngir nga bañ a ci yoon bi ah mbayir yi xam nañ li may wax maanaam ni ki noonu su fekkente ne euh, tamit danga am yóbbal yóbbal gi nga euh, beneen bi ci des moom mooy ne kilifa ji nga xam ne moom moo woo gaa yi maanaam mu laajte ne ana gaa yi seen yóbbali indi leen ko maanaam ñu jël boole lépp loolu moo ëpp barke maanaam mooy bu ñu àndee tukki wala boog ñu ànd nekk ci dara kenn ku ci nekk am loo indaale maanaam li gën moom mooy ñu dajale lépp tegandoo ko ñu ñëpp ñu bokk ko waaye bu ñu def kenn ku ci nekk naan man day indaale woon naa sama nangam daal di beru toog fële dégg nga wéetoog moom ne gaa yi bon déedéet mbir mi du demee noonu loolu gënut dégg nga loolu bokk na ci liñ ci jànge ndax loolu moo ëpp barke moo tax waaye bi nga xamante ne moom la ko moom moom rek lañ ko indil nag maanaam gaa yi yóbbal gi ñu amoon yëpp mooy xeeti njóor di googu te loolu ku nekk xam na ni ñu njëkk ne noonu lañ daan def buñu daan tukki dañ daan lakk mburu da wala ñu lakk wala ñu jël xeetu mburaake mburaake tamit benn xeet yooyu la wala njóor bi wala yu mel noonu yóbbaale ko yóbbaale ko bu ko defee nga xamante ne au moins buñ naree sonn xam nañ ni def dégg mu ne fa amara mu daal di la daal di joxe ndigal bi ci moom maanaam mu daal ni kon indi leen ñu indi ko nee na fa suri fa suriya mu daal di koy wis mu naan mu daal di ciy wis ndox maanaam ndax comme day wow mu wis ci ndox bi mu wisee ndox nag dégg nga fa akala rasulullah fa akala mu lekk rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wa akal naa ñu nit ñu lekk maanaam fii beneen mbir la yéeme boo xamante ne waxin wu rafet la wallahi bu sahaaba yi amee radiyallahu anhum waxul ne fa akalna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala boog fa na'kulu jami'an ñun ñëpp ñu lekk déedéet wala ñu nag ñu yenent bi ñu lekkandoo déedéet saa sam dafa ni yenent bi lekk ñu ñu lekk maanaam ngir teggin gu mag nga xam ne dañ koo jiital ci lépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te lool mooy li nga xam ne moom moo jaadu ci jullit ñi itam ñu jiital yenente bi sallallahu alayhi ci lépp loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li jaadu moo tax nekk noonu ñu jiital borom xam-xam yi tamit ci lépp ngir donn gi nga xam ne moom la ñu doon yonent yi alayhi salaatu wa salaam waaye comme ni nga xam ne noonu la waxee rek bi ko waa ji laajee ana kañ ba sax ah, kaw kaw bi ñëw ne ko mata saa daf ni ko iza wusida al amru iza ila ghayri ahlihi mooy bu ñu jëlee mbir ñu ak càng ñu ñu ñu jox ko koo xamante ne yelloowu ko maanaam ñi nga xamante ne yelloowuñ ko ñu jox leen ak càng jox leen kilifteef jiital leen ci mbir mi. dégg nga kon li nga xam ne moom mooy li jaadu moo ñu jiital lu nekk ñu jiital ci ñañ ca war a jiital moo tax teggin gu mag googu nag teggin la gu rëy rëy boo xamante ne sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum dañ koo amee woon mu ne summa topp nag xaama mu daal di jóg ilal maghrib bi jëm ci timis maanaam bi mu bi ñu lekkee ci njur gi loolu tamit beneen mbir la maanaam gis nga ni xam nga ni affaire bi di taxu ko euh, buñ jàpp ne dafa luxe trop ñoom nag lu lu mag la ci ñoom dëgg la waaye Euh, xaqiqatan suñu lekk yi nag amaan na moo koy gën neex tuuti euh, ndax xam nga xeetu mbir boobu ñu wis ci ndox dong mu xaw a rek xaw a gajaf rek ñu lekk noonu loolu xam ngeen ni euh, loolu moo tax tamit war ñoo sant yàlla ñun ñun ñu fekk jamono ji war nañoo sant yàlla ci xéewal bu mag gi nga xamante ne moom la ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala defal mu ne kon fa madd mada ba mu jógee nag gis nga mu ne fa madd mada mu daal di gàllax ko maanaam jugul rek lekk noonu déedéet maa jubul rek julli comme ni nga xam ne noonu lañ ko wax fa mad mad dafa gàllaxndiku mu ne waaw mad mad naa ñu nit ñu gàllaxndiku dégg nga maanaam loolu itam teggin ci waxin la waaye ñoom ñëpp ñoo gàllaxndikoo ndox ku nekk jël ndox gàllaxndiku waaye dafa ne moom mu gàllaxndiku ñun ñu gàllaxndiku maanaam ngir teggin gu màgg gi nga xam ne moom lañ amoon comme li Seydina Umar dana radiyallahu anhu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko ci baab musaamarata fil ardi maanaam ne Euh, dafa doon euh, wala du ci buntu boobu déedéet am na xadis bu buy ñëw insha allah yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafay naan dafa dafa dafa dafay daf daan waxtaan si guddi gi moom day da daan waxtaan ci guddi gi di waxtaan ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu man ma ànd ak ñoom maanaam nga gis ne dafa jiital yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne moom mooy waxtaan ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu nee na man ma ànd ak ñoom wa ana ma'ahum yaakaar naa gis nañ ko xadis boobu ah gisuñu ko déedéet waaw danañ danañ ko gis insha allah ah maanaam te loolu day tegtale teggin gu mag gi nga xamante ne moom la yent bi sallallahu alayhi maanaam moom la saxaaba yi amoon radiyallahu anhu bu ñuy wax seen biir dégg nga moo na mu ne summa topp nag salla mu daal di julli walam yatawadda te jàppwut maanaam day jàngale itam ni gallax ndiku ak eh, eh, maanaam gallax ginnaaw bi nga lekkee dara maanaam lu tàng loo xamante ne yàqu laal na ko wala boog lu mën a doon rek nga gàllaxndiku ca loolu baax na ngir li nga xamante ne moom mooy xikma bi ñu la waxoon sànq te moom mooy buy julli eh, niki noonu ngir setal jémmin gi tamit niki noonu dañ ci ñëw ci baabu siwaat ci ci dina ko ñëw insha allah ci wàllu socc socc tamit daf ci maanaam ak yu mel noonu xadis boobu kon eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro deux cent quinze maanaam xadis bi mi ngi koy dooga indi moom lañ la voilà bii rek la am waaye mi ngi koy dooga indi fii Euh, mu ne xadis numéro deux cent quinze dina ko indi xadis numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-un xadis numéro quatre mille cent soixante-quinze quatre mille cent quatre-vingt-quinze cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre cinq mille trois cent quatre-vingt-dix ak cinq mille quatre cent cinquante-quatre euh, dina ko indi foofu imaamu euh, al-Bukhari imaamu Muslim imaamu imaam Malik indi na ko xadis numéro cinquante-cinq imaam Ibn imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro cent quatre-vingt-six imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro quatre cent Euh, quatre vingt voilà kon ñoom ñoo ko ñoom ñoom ñoo ñoo ko solo imam at-Tirmidhi solowul ci moom xadis bi solowu ko ci moom dégg nga euh, kon man imam al-Bukhari moo ko solo ak imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullahi ñoom ñoo ko solo voilà kon imam Abu Dawud imam Muslim Abu Dawud ak at-Tirmidhi solowuñ xadis bi te euh, comme imam al-Bukhari bi xadis rek la solo ci moom rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu mu sayyidina Suwayd ibn an-Nu'man radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Asbagh xam nga gisoon nañ ko Asbagh imam Maliki rahmatullahi alayhi Asbagh ibn al-Faraj ibn Sa'id ibn Nafi' al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekkoon Abu Abdullah Euh, moom nga xam ne mooy imaamu waa imaamu Maliki yi ci jamonoom ñu ngi gën a adduna cent cinquantième année nekk génn adduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la Yahya ibn Ma'in rahimahullah doon wax naan mbooleem mu mbooleem lu imaamu Malik wax ci masala rek xam na lu tax mu wax ko xam na fu mu ko waxee maîtriser na ko xam na lu nan la ko waxee woon ba pare da koo takk mooy ki ko gën a maîtriser moo tax euh, moom waa Misra la ci moo ci Misra yu ne la moo asbaax bu ñuy lim dañuy gis bu ñuy lim taalibu imam Maalik bu mag yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy maalikee fuqaha maalikee yu mag yi rahmatullah ci mutaqaddimuna yi maanaam ñu jiitu ñi da ngay gis moom faaw dañ ko ciy limaale maanaam ndax imam Maalik boroom xam-xam yi ko wër yi ko waroon nekkoon ay taalibam ñi ci gën a dëgër mooy waa Misra moo tax waa Misra yi lu ñu wax moo ëpp doole lu ñeneen ñi wax te eh, imam Abul Qasim borom Mudawwana bi moom ci la bokk imam Sahnun ci la bokk eh, imam Ashhab ci la bokk Abdullah ibn wax ñooñ maanaam waa Misra ñoom ñii la ak ah, ginnaaw seen ginnaaw ñoom ñoom Sahnun ak Asbagh ñoom ñii ci lañ bokk maanaam ñoom eh, moo tax ñoom ñii ñooy borom xam-xamu Maliki rahmatullah ci seen jamono. Euh, am na ginnaaw gi am na iraqi yuuna yi am na tamit madani yuuna yi am na maghariba yi ñeenti façon yooyu ñeenti façon taalibe yooyu la amoon waa mad waa misra ñoo gënoon a dëgër am na tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, maghariba yi am ñi nga xam ne ñoom ñooy waa madina yi am waa iraq yi moo tax Euh, dañ naan ñii di iraqi yuuna yi lañ ci ci fuqa ci maliki wala boog ñu ne lii la madani yuuna yi wax ñoom ibnu Nafi'a ah, ñoom ibnul Majishun et cetera rahmatullah alayhim ñooñu noonu ñooy waa Madina ah et cetera maanaam kon ñoom Abdullah ibn Maslamat al-Qanabi ñu ñooñu noonu voilà kon euh, mat nañoo mat naa maanaam nga xam ne leen baax na maanaam bu ko defee doole ku nekk nga teg ko fi mu tegu moo tax waxam yu ëpp nag ñi ëpp ñi nga xamante ne ñooy ñu gën a dëgër mooy waa misra yi te imam asbagh ibnu faraj rabbi rahimahullahu taala ci la bokk nekkoon na tamit jaamukatu yàlla bu màgg màgg imam ali ibnu al-madini moom it màggal na ko tagg na ko tagg yu kawe moom imam al moom mi ngi gane àdduna kon cent cinquantième année génn àdduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon soixante-quinze ans la dund moom itam imam al-Bukhari solo na ci moom juróom directement imam al-Bukhari rek rek rek moo soloo ci moom directement ci waa ak asxaabu kutubu sitta moom moo ko jot a fekke googu fekke ndax xam nga eh, moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-cinquième année maanaam eh, fekk na sax ñoom imam al-Bukhari taxuñu ko nekk mag noonu eh, imam at-Tirmidhi soloo na ci moom benn xadis kese waaye dafa am intermédiaire dafa am ku dox digganteem ak imam ak ak asbar rahimahullahu taala mu ne qaala axbarana ibnu wahb te moom mooy imaamu maliki rahmatullahi alayhi misri bu mag boobu borom xam fiqh bi nga xam ne dajale na maanaam euh, lu toll maanaam tase na ak lu tolloog ñeenti junni ci ay borom xam-xam yoo xamante ne jàng na ci ñoom waaye imaamu malik mooy imaamam maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom la gënoon a takkool takkool nag moom ñaar fukki at ak juróom maanaam ñaar fukki at bokk lu ëpp ñaar fukki at maanaam lu jege ñaar fukki at juróom bu ñu ko tegee dëgg-dëgg ndax ëpp na ñaar fukki at ci waaye mi ngi tollook ci vingt ans vingt cinq ans maanaam ci li mu ànd ak imam Maalik rahimahullah muy Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri rahimahullah mawla mawlaahum waaye moom it mawlaa la maanaam ga ñu goreel la ñoom ñëpp subhaanallah loolu moom moo tax nga gis ne xam-xam dëkkul fenn bu fekkente ne te te te te te te ñuy xool ñun liñ jot a gis bi ñu bu ñu bu ñuy seetlu ñi nga xam ne ñoom la ñu xool boobu ba léegi ci hadith yi dañuy seetlu ne xam-xam bi dafa teel a génn ci maanaam ak ñi ñuy wax ashraf yi mooy ñu tedd ñi nga xamante ne ay maanaam mëneef na koo tuddee yi maanaam dafa dafa teel a génn ci giir yi dem ci ñeeño yi maanaam xam-xam bi dafa teel a génn ci ñoom lu tax euh, ndax dafa maanaam mooy parce que lu ñu. boo leen seetloo ñu wax dañ naan mawlaahu te gisoon nañ ko ci euh, wax bi Seydina Omar waxoon radiyallahu ta'ala ibnu Abza lañ fa teg mu ne ko woo ko bàyyi mu ne ibnu Abza mu ne ko ibnu Abza lan la mu ne ko mawlaa la mu ne waa ji gaa yi mawlaa yi ñoo fa ne mu ne la yeneen bi wax na dëgg sallallahu xam-xam bii day yëkkati yàlla def ci jaare yëkkati ci ñenn aw nit ba pare wàccee ci ñeneen maanaam lu tax ngir ne Euh, euh, moo tax xam-xam bi dëkkul fenn te bu boobaa tamit teranga gi du dëkk fenn wilaaya gi du dëkk fenn lu tax parce que bu fekkente ne ñañ ko xamee woon seeni bàyyi seeni maam dañ dañoo dañoo maanaam ñeneen dañ leen ci gën a farlu mais ñooñu ñoo leen di féete kaw rek après loolu moom naxante amu ci naxante amu ci voilà dégg nga kon. Euh, kon moom al imaam Abdullah ibn Wahb rahimahullahu taala Abu Muhammad moom mooy dàkkantalam euh, moom ca euh, Fustaat foofa ca waa ca ca Misra foofu la gane adduna ci atub cent vingt-cinquième ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi am soixante-douze rahimahullahu taala mu ne qaala nee na axbarani xabaarana ma amran te moom mooy amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdullah al-Ansari moom it mawlaahum ñun ñëpp mawlaa lañu Abu Umayya moom mooy daakantalam mi ngi génn àdduna 148e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom it waa Misra la maa ngi gis ne hadith kon waa Misra la mu ne an Bukayr muy Bukayr ibn Abdullah ibn Ashajj al-Qurashi rahimahullahu taala daakantalam nekkoon Abu Abdullah dañ koy wax tamit Abu Yusuf ci daakantalam yi mi ngi génn àdduna cent vingt année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Qurashi la maanaam madani la euh, waaye ginnaaw ga Misra la nekk la dëkk rahimahullahu taala euh, ginnaaw euh, imam maanaam Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala nee na ginnaaw ponkalu taabi yi kenn nekkatul woon Madina ku gën a xam Ibn Shihab ak Yahya Ibn Sa'id al-Ansari ak ak Bukayr Ibn Abdullah Ibn al-Ashaj bi maanaam ñett ñi ñett ñi ñaar gis nañ leen lu bari mooy Ibn Shihab az-Zuhri ak Yahya Ibn Sa'id al-Ansari kii moom moo leen ñetteel ca Madinatul Munawwara ci jamonoy euh, ginnaaw maanaam euh, ginnaaw ponkalu taabi yu mag yi rahmatullahi ala al imam al-Bukhari rahimahullahu taala tagg na ko nee na kaana min sulahaa'in naas ci ñu gën ci ci nit ñi tey tey defar ñoom ci bokkoon euh, rahimahullahu taala al imam Ibn Hibban tamit noonu la ko tagge euh, rahimahullahu taala imam az-Zahabi nee na kaana min awiyatil ilmi mujma'un ala thiqatihi wa jalalatihi maanaam dafa bokkoon ci ndabi xam yi dégg nga moom dafa bokkoon ci ndabi xam-xam yi te ñu ñëpp dëppoo ci mag ci wóoloom ak maggaayam rahimahullahu ta'ala imaamu Malik nee na kaana min al-ulama ko ci borom xam-xam yu mag yi bokkoon mooy kon ah, Seydina ah, Bukayr ibn Abdullah ibn al-Ashaj al-Qurashi rahimahullahu ta'ala an Kurayb waxoon nañ ne la moom mooy mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam moo tax jarul sax préciser tax ndax ci asmaul mufrada yi la bokk moom tamit maanaam moom Kurayb ci kutubu sitta yëpp foo fekk Kurayb kenn kii la amul keneen ñëpp ku tudd Kurayb amul keneen Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi rahimahullah moom it mawlaahum ñu koy dàqantele Abu Risdin al-Madani rahimahullahu ta'ala moom Qurashi Hashimi la waaye mawla la moo tax ndax mawlaana Abdullah ibn Abbas moo ko goreel radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp nag ko dalee ci Abdullah ibn Wahb ba fii ñoom ñëpp waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadiis moom mu jëlee ko ci yaayu jullit ñaan Maymunata radiyallahu ta'ala mooy yaayu jullit ñi Maymun ummul mu'minin Maymunata bintul al-Hilaliyya al-Amiriyya al-Hilaliyya di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nañ moom turam Barra la bokk nekkoon Barra mu Barra mooy ku baax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon déedéet def ko Maymuna ndax Barra dafa teggee dégg nga teg teg tekkal ko Maymuna mooy koo xam te ne borom barke la ta'ala anha moom mi ngi génn. adduna euh, cinquante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente alayhi wa alihi nekkoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee denc ci soxnaam radiyallahu ta'ala anha euh, moom juróom ñaari xadis lañ ko solool ci euh, ñaari saxiix imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo na ak moom ci benn xadis maanaam imam Muslim wéetoo ci juróomi xadis kon muttafaqun alayhi juróom ñaar la imaam al-Bukhari wéetoo benn imaam Muslim wéetoo juróom waaye mboolem li mu solo mooy fukk ak ñetti xadiis maanaam fukk ak ñetti xadiis la la la li mu solo radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya naka yonent bi de sallallahu alayhi wasallam moom nee na sayyidat Maymuna radiyallahu anha nee na anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam akala lekk na indaha fa moom katifan ab pàllanka da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam partie boobu la bu a bëgg ci ci ci ci ci ndawal fàllanka gi mooy mooy épaule bi ah épaule bi la gënoon bëgg eh, maanaam loolu tamit day wane ne subhaanallah loolu tamit day wane ne maanaam eh, loolu amul sikk gu nekk ci bëgg yàpp amul waaw lekk yàpp ak yeneen yooyu amul lu ci ne amul sikk bu ci nekk voilà loolu moom moo tax am na benn eh, fu ma demoon benn xew-xew waa ne ma ah eh, Seydi Hadj Malick de radiyallahu anhu daanu lekk yàpp nangam ma ne ko yeneen bi lu mu daan def sallallahu alayhi wa sallam ah, que daan na lekk yàpp danaan lekk yàpp waaw moom mooy royukaay bi nag kon nag loolu ah, a lekk yàpp moom du àttee l'islam loolu du àttee diine te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo mooy royukaay bi te bu dee côté dëddu àdduna la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mëneefu koo comparer kenn te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga kon euh, waaye euh, loolu Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala da ko doon def ngir mbir mu ko mu mu jagoo moom ngir mbir bu ko concerné moom loolu moom moo tax jarul ñu koy ñu naan euh, waaw nit ki kat bu bëggee roy bu bëggee diw mën naa sopp Seydi Hadj Malick radiyallahu te damay lekk yàpp parce que naa ne damaa sopp yeneen bi sama bi dafa daal bëgg dafa bëggoon yàpp maanaam loolu kon bu ñu bu ñu ñuy jël atte yi nitu ñuy nitu yàlla yi ñu bëgg ko atte teg ko mu nekk ab ab atte boo xamante ne dañ koy joyal ci kaw ñëpp abadan mbir mi demewut noonu imam an-Nawawi rahimahullahu taala daanu lekk abadan daanul lekk ci yàpp kii yi nga xamante ne euh, euh, euh, li daan juddoo fruits yi daan juddoo ci seen dëkk yi daanu ko woon lekk lu tax mu ne parce que dafa bëri luñ daan Euh, jël alalu njirim yi toolu njirim yi di ko ci baye di leen tooñ loolu moom la concerné mais taxul mu xaraamal ko taxul mu xaramal ko te Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu tam wax ne lekk yàpp xaraam na abadan yaa ngi dégg kon nag euh, bu ko kenn layee ci dara dégg nga Yonent bi sallallahu moom dafa bëggoon yàpp te da ko daan lekk bu baax a baax ñu ngi nii indi na ñëw nañ ci ay xadiis mu ne lekk na inda fa moom kati fallanka sallallahu alayhi wa sallam nu mu ne summa topp salla mu julli walam yatawadda te jàppwul maanaam te pour pourtant boo xoolee xadis bi ci as-sawiq maanaam fi mu dugg mooy buntu as maanaam nga gis ne ñaari mbir moo mën a nekk bu njëkk bi moom mooy nusaax yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy toxal mbir mi ñoom ñoo jël xadis bi indi ko fii alors que fa mu waroon a ne moom mooy ci xadis bunt bi ko jiitu loolu nag am na ci imam yi ñoo xam ne moom lañu ñu gën a dëgëral ci surah yi lu tax ndax imam al-Bukhari yi rahimahullah euh, riwaaya bi Firabri yi maanaam bi ci bind bind biñ gis ci loxo Firabri yi rahimahullahu taala hadith bi foofu la nekkoon dégg nga kon nusaax yi loolu la moo tax nag ku mel imam euh, Badruddin al-Ayni rahimahullah naan euh, firab nusaax yi ñi nga xam ne ñoom ñooy bind ñoom ñooy ñoom ñooy toxal ñaare seen seen loxo day rafet waaye tekki waaye lu ci bëri du nekk ay borom xam-xam moom sax daf caa boole de ñaare ñi seen loxo rafet ñi ci baree baree bari duñu am xam-xam maanaam <laughs> waaye xaqiqa daal loolu bon en tout cas bëri nañu seen loxo rafet te amuñu xam voilà maanaam wax ñi daal lool la te ñoom dañ leen di liggéey liggéeyloo ñuy toxal téere yi parce que xam nga avant daan am imprimante amutoon duñ doon imprimer lañ daan bind loxo bi loxo lañ daan bindee mbir yi loolu nag moo tax kon mu ne ñi nga xam mu ne aka neexoon mbir mu nekk ña ko ña ko fiiti maanaam ña ko xam fiiti wu ko mooy ne ñii recopier tamit tiir yi nekk ñoo xam ne dëgg-dëgg xam nañu tiir yi te maîtriser nañ ko waaye mën na nekk tamit ne hadith bi xaqiqatan fii la nekk partie bii et que xoolee riwaayaat yi ak ñi ko soloo ñu ñoom ñëpp fii lañ ko indi loolu mën naa nekk euh, te bu boobaa Euh, euh, bu boobaa li muy tekki mooy ne imam al-Bukhari daf laa bëgg a wax ne maanaam mbir yëpp benn la maanaam lépp loo xamante ne def na ko lekk rek moo xam tàng na wala tàngul wala boog loo xam ne instant bi maanaam lakk laal na ko waaw wala déet rek mën na na ci maanaam boo ko lekkee ba noppi da ngay gallax di ko te mën ngaa julli mën ngaa jullee noonu waaye euh, li gën a dëgër mooy ne comme li al-Kirmaani wax rahimahullahu taala ci bi muy sharha hadith bi mooy ne euh, nusxat bi nga xamante ne ci bu njëkk bi nga xam ne moom la Firafri euh, bindu ak loxoom moom hadith sayyidat Maymuna bi radiyallahu taala ci buntu bu njëkk ba le la féete foofu la nekk wallahu ta'ala a'lam xarit bi imaam al-Bukhari fii rek la ko indi imaam Muslim indi na ko hadith numéro 356 imaam. Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt-six mille huit cent treize kon waa ashaabu kutubu sitta xadis bi muttafaqun alayhi la waaye waa waa waa waa sunan al arba'a ko waa ahlu sunan indiwuñ ko dégg mu ne qaala xat bil isnaad muttasil fi awwalil kitaab ilayhi baabun bunta mi hal ndax yu mad madu def yu mad midu def danay gallax ndiko minal laban ci soow wala meew lii itam beneen mbir la mooy mooy naan meew dagan na maanaam day dellu siwaat rek ci liñ doon wax te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan naan Seydina Omar ibn al moom la mujjee naan bi muy génn àdduna ba pare meew simboolu xam la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul ilm ah voilà te yeneen bi na Seydina Omar yow meew ngay mujjee naan balaa ngay génn àdduna moom ci boppam da daan naan meew voilà dégg nga euh, kon euh, fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, ñoom moom dafay dafa indi xadiis dafay dafa indi bunt bi ngir leeral tamit ne maanaam li nga xam ne dafa sedd tamit def na ci gàllaxndikoo maanaam mbir mi du rek li tàkk-tàkk laal waaye lu sedd tamit li nga xamante ne tàkk-tàkk mosu koo laal itam buñ ko jëfandikoo dañuy gàllaxndiko ngir mën a dem julli ji mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Yahya ibn Bukayr te ma Yahya ibn Abdullah gisoon nañ ko léegi rahimahullahu ta'ala wa Qutayba te moom mooy ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif ibnu Abdullah as-Saqafi al-Baghlani al-Balkhi rahimahullahu ta'ala dañuy wax Qutayba maanaam Abu Raja moo nekkoon dàqantalam dégg nga Qutayba ibn Sa'id ibn Jabir ibn Tarif al-Baghlani rahimahullahu moom kon dàqantalam euh, mooy moom it gis nga Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ah dégg nga rahimahullahu ta'ala bokk na ci sëriñu waa saabu kutub maanaam euh, moom sëriñu kutubu sitta lañ ñëpp solo nañ ay moom ay xadiisam ba mu waaye ba mu des Ibn Maaja rahimahullah solowul ci moom directement loolu tax boolewuñ ko ci juróom-ñeent ñi nga xam ne ñoom la waa kutubu sitta yëpp soloo ci ñoom directement sans mu am intermédiaire baax euh, euh, moom Abu Raja moo nekk dàqantalam ba beneen bi ci def mooy as ci asmaul mufrada yi la bokk ci kutubu sitta téeri yi xadiis yi ba mu jeex moom rek moo ci tudd Qutayba foo déggee Qutayba rek xamal ni Ibn Sa'id bi la Ibn Sa'id ibn Sarif Mujawil al Abu Raja as-Saqafi mawlaahum moom it mawlaa la imaam an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala ak Muslim ñii bokki bokk na ci seen sëriñ ñi gën a mag imaam an-Nasaa'i moom la njëkk a dajeel ci sëriñ mën nañ ko wax daanaka mën nañ ko wax noonu imaamu Muslim noonu tamit jànge nañ ci moom rahmatullah alayhi euh, lu bare bare bare bare bare moom mi ngi génn àdduna euh, Euh, mi ngi euh, gane adduna cent cinquantième année mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi moom quatre-vingt-dix ans la dund rahimahullahu taala bi ñoom ñoom imam Muslim imam Nasa'i bi ñu tase moom fekk na ko mu nekk ma loolu moom moo tax gudd fan ji gudd fan moo tax moo tax mooy waa waa xam sax mën a soloo moom mën a maanaam euh, mooy asxaabu sunna euh, mooy mooy mooy mooy ñaari saxeex ak borom ñetti sunna mën a jàng jëlee ci moom directement sans mu am euh, moom moo tax dafa nekk koo xamante ne ku ku ku ku tukki lu bari la moo tax ñu naan ko ar-raxaala ndax dafa tukki lu bare baree bari fu bari la jàngee moom jànge na ci moo tax ci imaamu Maalik moom Layth ibn Sa'd ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen génération yëpp jàngee na ci moom. ñépp solo nañ ci moom comme ni moom la ko waxee rek boobu des imam al moom solo na ci moom waaye pas directement imam al Buxaari rahimahullahu taala am na trois cent huit xadis yu solo ci moom imam Muslim am six cent soixante huit xadis yu solo ci moom maanaam ngir wax la mi nga xamante ne moom mooy ni mu ah ni mu màgge maanaam ni nga xam ne noonu la màggee ci bëtu ñaari sëriñ yi as-Shaykhaani ñaari sëriñ yi nga xam ne ñoom ñoo bind ñaari saxiix ni ni ñu màggee ni mu ni ñu ni mu màggee fa ñoom ba tax ñu soloo ci moom nombre bu bëri bi trois cent huit xadis ci imam al-Bukhari soloo ci moom six cent soixante huit xadis imam bokk na ci jaglay xadis bii ñu war a jàng fii mooy ne moom bokk na ci xadis yu raar yi lu tax ndax mbooleem waa saabu kutubu sitta ba mu des Ibn Maaja ñoom ñëpp dañ ko soloo ci benn sëriñ mooy ku Qutayba ibn Sa'id xadis bii ñoom ñëpp indi nañ ko ci seen yi ñoom ñëpp dañ koo soloo ci Qutayba ibn Sa'id ci càllale gi jëmmi càllale gi dégg nga mu ne qaala moo tax mooy imaam mooy Yahya ibn Bukayr ak Qutayba ibn Sa'id ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañ haddathana Layth mooy ibn Sa'd an Uqayl mooy ibn ah, ibn Khalid ibn Aqil al an ibn Shihab mooy az-Zuhri an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata mooy ibn Mas'ud al-Hudhali Abdullah uh, ibn Ubaydullah uh, uh, ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma moom mi nga xam moo radiyallahu ta'ala anil jami' moom yaa ngi ci ñi mu bokk moom mooy ci fuqaha as-sab'a ci waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam amoon na frère bu tuddoon Awn ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud rahimahullahu ta'ala dàqantalam moo nekkoon Abu Abdullah moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax na Madinatul Munawwara année boobu am na bu ñu xoolee dañuy gis ni ñu bari génn nañ ci adduna quatre-vingt-quatorzième année boobu waaye ci année boobu tamit ñu bari ci ci ñu mag bi juddu nañ donc imaamu Maalik rahimahullah dégg nga euh, moom kon ci fuqaha sab'a yi la bokk ñii ñëpp nag wa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen xadis mu ne an ibn Abbas mooy mawlaana Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu moom tamit gisul nañ ko léegi wax nañ 1660 xadis la solo ak teqantal bi nga xam ne moom lañ ci indi woon loolu gis nañ ko léegi anna Rasulullah ndaka ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam shariba dafa naan laaba naan meew yent bi naan na meew mu ne fa madu mada mu daal di gallaxndiku wa qaala mu ne inna li wér boor mooy loxoo ñeel na ko dasaman ak ak niin maanaam dasam mooy euh, dax mooy dax li niin gi maanaam nga xam ne day niin ci kaw imaam maanaam fii da ngay gis ne euh, li nga xam ne moom la euh, sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma nettali fii mooy ne yent bi sallallahu alayhi ba mu naanee meew mi dafa dafa melal meew mi ne dafa am dafa niin kon ndekete melal ñam loolu itam ayut beneen bi ci des moom mooy ne dafa gallaxndiku ginnaaw ba mu naanee meew mi dafa gallax gallaxndiku loolu tamit day firndeel li nga xamante ne moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci suñu bunt bi beneen bi ci des moom mooy ne lu niin du waral jàpp lu niin du waral jàppwaat jàppwaat dégg nga mu ne taabaahu Yunus te moom mooy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 159 année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa euh, euh, Salih ibn Kaysan maanaam euh, amma hadiisu Yunus bii nii moom ci moom Abul Abbas as-Siraj indi na ko ci musnadam rahimahullahu ta'ala ni ko noonu imam al-Awzaa'i indi na ko ci musannafam rahimahullahu ta'ala ci euh, ak euh, ñeneen indi nañ ko rahmatullahi alal jamii euh, maanaam kon bu Yunus bi imam maanaam mi ngi ci mi ngi ci Sahih Muslim plutôt bu Salih ibn Kaysan bi moom moo nekk ci Abu Abul Abbas ibn Siraj moom lay wax ni ani Zuhri ñu solo ko imam az-Zuhri Salih ibn Kaysan moom mooy Salih ibn euh, Kaysan al-Madani rahimahullah dakantam nekkoon Abu Muhammad ñu génn euh, dañ koy xam Abu Harith ñu ngi génn àdduna 130 an ginnaaw gàddaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nekkoon taalibe imam az-Zuhri rahimahullah moo ne moom moo mujjee génn àdduna Zuhri voilà moom moo magoon tamit imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala jàngee ci moom mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaab eh, eh, baabul wudu'i min an-nawm baabu buntu al wudu'i njàpp min an ci bulu tukki ci ay nelaw hmm? wa man ak ki nga xam ne lam yara gisul min an-naasati ci dëjjantu maanaam an-naasa moom mooy nelaw gu woyof mooy ko mooy ku gëmmantu ba gëmm rek ku nelaw maanaam ku ku jékki-jékki rek gëmm aw naa fa tey ne walla ñaari nelaw yu maanaam nelaw yu woyof yooyu gëmm aw wala boog alxafaqatu déjjant déjjant moom mooy di nelaw jékki-jékki voilà wàcce bopp bi dégg nga <laughs> loola déjjant <laughs> ku ci gisul wudu an ak njàpp maanaam ku gisul ne loola war naa tax ñu war a jàpp maanaam wax ji riwaaya la benn xadis la boo xamante ne bu sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne na saxaabata radiyallahu ta'ala anhu mu ne ar-rijaalu wan-nisaa'u ah, mu ne mu ne na'asu hatta taxtasa ru'uusuhum fa qaamu fa sallu wa lam yatawadda'u maanaam ah, ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo dañ doon mooy biñ doon xaar julli jamono jiñ doon xaar julli nga xamante ne dañu doon xaar julli mu ngi sunan yi mu daal di nelaw ñun ñu commencé nelaw ñu nelaw mu ne ba xattaa tax ki faru saxu ba seen bopp yi dijjant maanaam jéng dégg nga dégg nga mun ñu jug ñu julli te jàpp waatu bi maanaam loolu mooy euh, bokk na ci li tax maanaam loolu insha allahu taala dañ gis léegi masala boobu maanaam masala ci naka lay demee maanaam maanaam mooy nelaw ndax day yàq julli waaw wala déet maanaam li gis ne fii bu ñu xoolee xaqiqatan dañu gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy indi ngir leeral masala boobu euh, ne nelaw ndax xam nga am na lu mu gisoon waaye ne kii jóg parce ndax alquran daf ne iza qumtum ila salat soo leen jógee di dem ci julli bu boobaa ñi nga xam ne maanaam iza qumtum min an loolu ñenn bu fassiruna yi dañ cee wute wala boog iza qumtum muhdisina boo leen jógee ci ay nelaw wala boo leen jógee fekk da ngeen a tojal mu gis ne bu fekkente ne da ngaa nelaw da war a jàpp waaye nag bu dee nelaw yi dafa diisut bu boobaa man ngaa bañ a jàppwaat loolu lay wax ne mu ne qaala haddathana bisnad mutasil fi awal kitab haddathana abdullah ibn yusuf gisoon nañ ci li gàtt ni ci mu ne qaala akhbarana malik mooy imam malik imam daaru hijra rahimahullahu an hisham te mooy hisham ibn urwa ibn zubayr ibn awwam ibn khuwaylid hmm, al asadi dàkantam ne kon Abul Munzir dañ koy xam Abul Abdullah dañ koy xam Abu Bakr al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñu wax moom mooy euh, borom këru Fatimata bintul Munzir euh, voilà rahmatullahi alayha bi nga xam ne moom moo ko magee treize ans mu ne an abihi mu jële ko ci baayam te mooy baayam moom abu abdullah urwata ibn zubair ibn al-awwam al-madani radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma moom mi ngi génn àdduna kon quatre-vingt-quatorzième année tamit ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon ci fuqaha sab'a yi tamit maanaam nga gis ne kon at boobu comme niñ ko waxe léegi hmm, waa Madinatu moo na war a ñàkk nañ ay ngënk waaye tamit ay ngënk bi gane nañ ca gane nañ fa àdduna Ah, moom radiyallahu ta'ala anha mu ne an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ah, as-siddiqatu bintu as-siddiq at-tayyibatu ah, habibatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam habibatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-Humayra Aisha bintu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha muy ummul mu'minin ummu Abdullah mooy daakantalam mi ngi génn àdduna cinquante septième wala cinquante huitième année ci gën a siiw ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom am na deux mille deux cent xadis yoo xamante ne moom la solo muttafaqun alayhi cent soixante-quatorze la am na imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoo ko bokk solo cinquante-quatre xadis yi nga xamante ne moom moo la imam al-Bukhari wéetoo te imam Muslim indiwu ko imam Muslim wéetoo moom soixante-neuf xadis euh, ci xadis euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala moo leen solo moom mooy ki nga xamante ne moo ëpp lu mu solo ci xadiis yi ci jigéen ñi te nekk ki nga xamante ne moom rek mooy jigéen bu bokk ci al-muksiruna ci juróom-ñaar ñi anna rasulullah nana nawal daal lawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na iza naasa su nelawee maam su déjjantoo ahadukum kenn ci yéen woowu fekk moom ñu salli mi ngi julli fal yarqud na daal di tëdd maanaam raqida mooy nga tëdd nelaw nga tëdd dégg mooy mu ne xatta mbéta yazhaba mu de mu dem anhu wallif ko an naw mu nelaw yi maanaam ba nelaw ya demal boppam maanaam mooy mu na tëdd rek ba yeewu dégg nga loolu dañ ci xamee ne nelaw dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne dafa lëkkaloog doomu aadama ba nga xamante ne même ci biir jaamu yàlla mën na la faa fekk jël la te yàlla moom mooy xool kañ la koy def ak kañ la kañ la la koy roof ak kañ la la ko dul roof ah waaw beneen bi ci des moom mooy soo dee jaamu yàlla soo dee julli ndax concentration bi nga war a am su fekkente ne amoo ko euh, te mu nekk julli naafila ndax julli farata moom faaw danga koy def te doo doon naa tëdd boo julli gi weesu waaye julli la wala boog ngay zikar zikar boo xamante ne du farata ak yu mel noonu wala li gën moom mooy bu dee da ngaa gëmmintu wala nga nekk di dijjantu nga dem nga dem nga bàyyi ko nga dem julli nga dem nga tëdd ba boo yeewoo nga doog koo def beneen bi ci des te te te bu boobaa bu dee da nga koo tàmm def da koy fay mais da nga koy fay ci bëccëg gi balaa jant bi jóg balaa balaa balaa ci bëccëg gi diggante bu jant bi jógee balaa tisbaar a jot maanaam foofu la ñuy fay euh, li nga xam ne moo la jiitu ci julli ci guddi gi li nga daan baaxoo di ko julli beneen bi ci des mu ne euh, mu ne fa inna li wér boor mooy ahadakum kenn ci yéen isa salla suy julli woowu ba fekk moom naa isun aji dijjuntu la maa ngi nelaw dëgg nag gis nga maanaam mu jëfandikoo ismu fa'il bi mais mo maanaam mooy nelaw yi léegi dab nañ ko laa yadri du xam la àllahoo ndax ne xëy na moom yastaghfiru day jéggalu yàlla ne maanaam ne moom jàpp na ne day jéggalu yàlla fa yasubbu waaye ma ngay saaga fekk day saaga nafsahu boppam dégg nga maanaam mooy nit ki du xamante muy wax loolu moom moo tax kon bu boobaa ñu xam ne mbir mi dañ koo ak ci nga dem bay maîtriser li ngay wax wala nga bañ ko maîtriser waaye soo demee ba nga xam ne la ngay wax wax ji day jaxasoo xamutoo ci dara loolu moom mooy ne rek saa demal tëri dégg nga euh, beneen mbir bi xam ne léegi imam al-Bukhari rahimahullah fii hadith bi ban lan la joxe ak jàpp imam al-Bukhari rahimahullah lii day wane digg-diggam bu xóot gi mu am ci hadith yi parce que euh, dafa lëkkale mais boo dee julli dafa dafa fii dafa dafa teq dafa gis ne hadith bi dafa leeral ne nelaw ñaari façon nelaw la dafa am nelaw bi nga xamante ne mooy bi nga xamagul li ngay wax lu mu doon ak nelaw bi nga xamante ne yow fi mu toll mënatoo maîtriser too sa bopp boobu nelaw yooyu moom dafa xóot diggante kon mu teqale diggante nelaw yu xóot ak nelaw yu xóotul ci nga mën a dem nga ni kon nag bu dee nelaw yi dafa xóot da fegam daf may bàyyiloo maanaam nelaw yi xóot na moo tax xamatuma lu may wax kon bu boobaa sama njàpp mën na ci toj ci du ma ko yëg am naa nelaw yi nga xam ne ne xóotul nag loolu mën naa tere mën naa continuer di julli te it sama njàpp mën na ci bu bu tojee danaa ko xam maanaam imam al-Bukhari rahimahullah mu indi teqantel googu noonu fii loolu moom moo indi teqantel ji fii wallahu ta'ala a'lam maanaam kon di gis ne euh, nelaw kon ñaari xeet la borom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim loolu moom moo tax ñu wuute ci am na juróom-ñeenti wax yu am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye ci tënk rek ci tënk ndax ci saxaaba yi radiyallahu anhum am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo jàpp ne nelaw moom de du yàq njàpp ci lu ñu joyal am ñu ne day yàq njàpp ñu jàpp ne day yàq njàpp ci lu ci saxaaba yi ak tabi'i yi ginnaaw gi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim teqantal giñ ci indi moom mooy euh, ci buñ ko dee tënk mooy ne bu dee Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne nelaw day yàq njàpp wala bokk ñu jël Hanafi yi ñoom ñooy mag radiyallahu anhum Hanafi yi rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne nelaw bi yàq jàpp mooy mu fekk la mooy mooy nit ki nelaw nelaw yu nelaw waaye <clears throat> mu nekk koo xamante ne dafa fekk dafay euh, day day euh, dafa nekk ci position boo xamante ne mu ngi ci position wu julli moo xam dafa taxaw moo xam dafa roko wala dafa sujjóot wala dafa toog position bu mu nekk fekk position boobu bu doon julli day nekk mën na ne ci position boobu loolu bu ca nelawee du yàqu njàpp njàppam du yàqu kon moom ñoom ajuñu ko ci yëg gi ñàkk yëg gi kese kese waaye ci position bi ngay ne lañ koy aju ngir ne lan euh, ngir ne ñoom ñëpp boo xoolee fi ñu jàpp moom mooy xadiis sayyidina Ali karramallahu wajhahu yenn ci saa saa bi mu ne al aynaani wikaa as-sahr fa iza utlaqa fa iza naamat al aynaani utlaqat nelaw mooy li nga xam ne moom moo yeew ginnaaw nit ki maanaam bët kon su fekkente ne dem na ba yeewu ba nelaw bu nelawee bët ñaari bët yi su nelawee rek maanaam euh, li ko daan yeew ginnaaw gi day daal di day mooy lan mooy la taxoon ba nit ki su njàppam tojee du ko yëg maanaam mu koy yëg la day yëkkati ko lay tax bu njàppam tojee mu yëg ko loolu mooy yëkkati ko loolu la loolu lay tekki loolu moom moo tax nag euh, ñoom ñu ñu ñu wuute ñoom ñëpp ñu d'accord ci ne nelaw jëmmi boppam loolu moom moo tax fuqaha maanaam ci ci ci mazahibul arba'a ñoom ñëpp ñu jàpp ne nelaw moom du moom du alxadas du toj waaye mazinatul xadas la fu ñuy njorte toj la moo tax ci sabab yi lañ ko boole dégg nga euh, moo tax fii xadis bi loolu moom moo tax imaam al-Bukhari laa indi ko ngir jàppale benn mazhab bi maanaam ngir dëgëral ne nelaw tout dépend maanaam moo tax mu ne nelaw dijjantu gu ndaw benn wala ñaar loolu du yàq waaye bu demee ba bari mooy ne nelaw nga nelaw yu xóot moo tax mu ne nelaw day dañuy jàpp ci nelaw waaye bu fekkente ne mbir mi dañuy wut noonu moo tax imaam al-Bukhari yi waxoon nañ la ko bu fekkente ne dafa am benn masala boo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wuute te wuute gi kenn ku ci nekk dëgër la maanaam moom buy indi masala bi daf koy indi ci xeetu waxit woo xam ne du dogu ci dara waaye ci biir xalit yi muy indi ci la ñuy xamee lan moom mooy gis-gisam dégg nga euh, kon fii bi nga xamante ne moom mooy xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ jàpp ne position yooyu moom moo am solo xadis bi ñu sukkandiku nag xadis bu daif la mais borom bi subhaanahu wa ta'ala day puukaréwu ci malaaka yi ci ki nga xam ne masalan dafay sujjóot di nelaw euh, beneen bi ci def moom mooy ne euh, euh, mooy waxu Maliki rahmatullah alayhi ñoom ak Hanabila ñoo ànd ñoom dañoo jàpp ne nelaw diis gi ak ñàkk diis gi lañuy ñuy bàyyi xel nelaw bu diis ak nelaw bu diisu ñu ñu xàmmewee nelaw bu diis mooy tey bu fekkente ne nit ki yor na dara masalan kurus wala wala wala wala wala xalima wala leneen mu wadd bu continuer nelaw te yëgul ne mbir mu wadd na loolu moom mooy nelaw yi diis na bu yëgul foofu nag nelaw yi diisul beneen bi ci def bi ñuy xàmmewee nelaw yi diis mooy nga nekk fenn nit ñay wax bruit bi rek ngay dégg yow ñunum ñunum nii mais jàppoo benn baat ci li ñuy wax loolu itam day tegtale nañ ne law gi diis na lu tax parce que kooku bu njàppam tojee du ko xamante am na ñi nga xam ne te loolu imam al-Bukhari mas boo xoolee xadiis yi ñu indi masala boobu mazhab boobu la jàppale mazhab boobu la jàppale giir ne euh, li mu wax ne boo parce que boo demee ba nga xam ne bu dee benn dunjut dunjutu la dëjëtu ñaar loolu amul problème mais moo tax xoolal ni xadiis bi indi yéen saa saa ni mu waxee iza naasa ahadukum su duj dujjute benn waaye daan ni fa inna ahadakum iza salla daan ci teg mbir mi léegi ismu la ismu mooy euh, participe actif la léegi nag mooy ni waa dugg na xóot na ci nelaw maanaam nga gis ne diggante ñaar yooyu fokk mu am différence voilà beneen bi ci des moom mooy lii eh, maanaam waxu Shafi'i rahmatullah ñoom ñooy ñeenteelu wax ji ñoo ñetteelu ñoom itam liñ jàpp mooy nelaw moom nga toog ndax ah, xadiis bu Seydina Anas ñu ne wax radiyallahu léegi ne saxaaba yi dañoo nelaw ba dégg nga seen bopp yi weng ah ñoom ñëpp ñu nelaw ba seen bopp yi weng waaye dañoo toogoon ci jàkk ji di xaar moo tax ba julli jotee dañoo jóg ñu ne kon xadis boobu daf ñuy wane ni boo toogee ah bu nelaw yu xóotee sax garawul kon ñoom ajuñu ko ci nelaw gi xóot naa xóotul mais dañoo gis ne nit ki bu toogee foofu bu amee lu génn ci moom dana ko xam maanaam ñoom ci loolu lañ ko sukkandikoo waaye xaqiqatan da ngay gis ne dëgg-dëgg euh, lii fuqaha Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhi moo gën a dëppoo ak bu ñu boolee xadis yépp ndax nit ki mën naa mën na bopp mën naa weng fekk nelaw yi taxu koo xóot te toog googu noonu ñuy wax nit ki bu bu nelaw yi xóotee yenn xóot am na ñoo xam ne bu bu seen nelaw xóotee boo leen duulee sax duñu yeewu kooku lan ngay xalaat ci dara génnee ci moom kooku bu toogee nelaw bu toogee sax dara génnee ci moom ah, te mu toog fekk nelaw yi dafa xóot yenn xóot yi bu dara génnee ci moom du ko yëg ah. bu fekkee ko dafa yegg ci niveau ñi nga xam ne moom mën nga leen a def lu ne te duñu yeewu kooku bu dara génnee ci moom du ko yëg kon mbir mi ndekete du lu mu do maanaam mbir mi yëg gi la ak ñàkk yëg gi loolu moom moo tax lu fuqaha Maliki ak Hanabila rahmatullah mu wax loolu moo tax mu gën a dëgër insha allah Euh, beneen bi ci des nag moom mooy ne fii man mais nag ñu gis ñu gis ne yeneen globalité am na ñu ko wax ah, maanaam masalan bu fekkente ne daf laa fekk ci biir julli wala lu ci julli position yooyu ñuy wax maanaam taxaw rukkoo sujjóot wala boog sujjóot kese moom moom lañ ci wax et cetera yooyu yëpp am na ñu ko wax mais bëgguñu ci guddal ci bunt boobu lii mooy tënku masala boobu amma li nga xamante ne moom moo aju ci beneen masal ci mbir yi ñuy jàngee ci suñu xadis bi bokk na ci moom mooy màggaayu teew bi ci julli ak am solo gi mu am solo moo tax bi sallallahu alayhi wasallam ne bu fekkente ne nit ki day dafa commencé gëmmantu di commencé nelaw na dem na dem tëdd parce que moo gën muy continuer di julli te fekk du teewlu wala boog muy beneen bi ci des moom mooy ne lii maanaam ne bu ñu xamee ni maanaam mooy euh, li ñu tuddee saddu zaria saddu zaria mooy dàq tëj buntu loo xamante ne lu bon la nar indi mooy comme fii xam nga nit ki bu dee julli du xam ne ne moom maanaam bu dee tàmm na di saaga réflexe ci di di tàmm na di di di di julli réflexe bi day ñëw ci moom suy julli day mën a rukkoo su jor wax li muy wax te pourtant mun nay nelaw di def di ko def waaye euh, ndax nit bu tàmmee dara di nelaw di mën na koy def waaye nag wóorul mu ndax mën naa ñàkk xam li muy def di saaga boppam ak di wax ak di saaga ak alors que dafa waroon di jéggalu waaye loolu ñaari ñi muy faral di dal mooy ñi nga xamante ne dañoo tàmm saaga maanaam nit koo xam te ne dafa tàmm di wax lu bon moo tax da ngay gis nit ki su nekkatu nit nit ki soo bëggee xam dëgg-dëgg lan mooy xaalam xaalu xolam mooy xaalu làmminam waaye xaalu làmminam dëgg boo ko bëggee xam bul ko bàyyi ba mu nekk ci mbooloo sàngam wala mbooloo sàngam parce que am na mbooloo bu nekk dañuy adapté wu waaye balaa ngay xam dëgg dëgg xaalu làmminam mooy da koy bàyyi ba mu am surprise maanaam lu ko bett ci lu neex wala lu naqar da ngay gis ne koo xamante ne lu neex maanaam làmminam lu baax rek la xam bu amee lu neex wala lu naqari yàlla lay tudd wala mu wax lu baax waaye bu fekkente ne koo xamante ne làmminam dafa ñaaw mooy ne xol bi dafa ñaaw kooku bu boobaa buy bu bu bu wax jotee da ngay gis bu amee lu ko bett rek da ngay gis réflexe bi muy am mooy wax lu ñaaw voilà wax lu ñaw am na ñu ci yegg bay saaga loolu nag nit war nay def attention parce que nit ki mën na dem bay waa a génn àdduna ndax sukuraat ni mu mel nga xam ne nit ki day daanaka day tàggoog sagoom su fekkente ne dafa tàmm di wax lu ñaw amaan na foofu day wax lu ñaw au lieu muy zikar di tudd yàlla wax laa ilaaha la da nga koy gis muy saaga yàlla nañu yàlla sàmm voilà euh, loolu beneen mbir bi ci def moom mooy ne nan la ñuy génnee ci julli googu. maanaam bu fekkente ne nit ki day soit mu gàttal rakkaa yi comme mu gàttal ko daal di gaaw sëgg siggi sëlmal dem tëddi wala bu fekkente ne mënta continuer du fi mu taxaw rek mu ne asalaamaaleykum mu tëdd ngir ne julli loolu mooy ci moom mooy euh, euh, moo tax nga mën cee génn comme ni ko xadiis bi waxee comme niñ ko gisee woon wallaahu ta'ala a'lam xadis bi imaamu Malik kon mi ngi koy indi xadis numéro trois cent neuf imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci suñu bi imaam Muslim indi na ko xadis numéro sept cent quatre-vingt-six imaam Abu Dawud xadis numéro mille trois cent dix imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro trois Ibn Maaja xadis numéro mille trois ibn Hanbal xadis numéro vingt-quatre vingt sept vingt-cinq mille six cent soixante et un vingt cinq mille six cent quatre-vingt-dix-neuf vingt six mille deux cent trente et un ak vingt six mille trois cent neuf hadis bi waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahmatullah ala al-jamii mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Abu Ma'mar te moom mooy Abdullah ibn Amr ibn Abil Hajjaaj euh, al-Basri rahimahullahu ta'aala moom waa Basra la Abu Ma'mar mi ngi génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñaar ñoo ko ñoo ko jot a gis fekke ci moom directement xam deux cent vingt-quatrième année ci la génn àdduna ñoom ñaar ñoo ko jot a gis ñi ci def euh, maanaam moo imam Muslim ak Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom dañoo solo ci moom ci intermédiaire imam Ibn Maaja nag solowul ci moom mu ne xa moom nag daf daan ànd ak euh, Abdul Waris bi nga xamante ne ci moom la jël moom qaala haddathana Abdul Waaris moom Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari rahimahullahu moom tamit waa Basra la moom moo nekk euh, dakkantalam euh, moom Abdul Waaris ci ñi gënoon a takkoo ci moom dañuy wax sax ne même doomam bi Abdus Samad Abu Ma'mar bi moo gën a wér ci bu jëlee wee ci moom moom nag euh, mi ngi gane adduna cent sixième a ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mi ngi moom euh, génn àdduna cent quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay weer yu néew ginnaaw génnu àdduna imaamu waa Basra moom tamit Hammaad ibn Zayd rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna kon ci weeru muharram ci année cent quatre-vingtième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa waaye ci jeex lay weer rek la lañu rawante ñoom ñaari ñaari imam yu mag yi rahmatullahi alayhima moom mu ne kon qaala haddathana Ayyub te Ayyub moom it waa Basra mooy ibn Abi Tamimata as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala dakkantalam ne kon Abubakar al-Basri moom mi ngi gane adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom imam bu mag boobu rek imam waa Basra moom moom ki ñu ne nga xam ne moom la imaamu Maalik bañoon a jël ay xadiisam bañoon a waaye ba mu ko gisee Makka ñaari yoon ci aj gi mu bu ñu tuddee yenente bi mu jooy ba mu yërëm ko mu ne moo tax man yi kii moom xam na ma dem jàngee ci moom nekkoon imaamu waa Basra ci jamonoom rahimahullahu taala mu ne an abi Qilaaba muy taabii bu mag boobu moom tamit rahimahullahu taala muy Abdullah ibn Zayd ibn Amr noonu la tudd Abu Qilaaba bu la gën a siiwee nag ngir ne mooy dàqantalam rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent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 sallallahu alayhi wa sallam Abu Hamza al-Basri rahimahu radiyallahu ta'ala anhu génn adduna quatre-vingt-dixième année wane quatre-vingt-treizième année ci la génn adduna euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wax nañ ne la ci suñu jotaay yi weesu ne la lu tolloog ñaari téeméeri nit solo nañ ci waaye Abu Qulaba bi ñoom ak Qatada euh, euh, ak Sabit al-Bunani ñooñu ñu mel noonu ñooñu ñoo gën a ci bu ñu solowee ci Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moom kon ñaar téeméeri nit lu toll lu ëpp ñaar téeméeri nit solo nañ ci ay xadiisam maanaam directement maanaam nekk ay taalibe bi jàngee ci moom solo ci moom ay xadiis solo ci téere yi moom am ci musnadam maanaam deux mille deux cent quatre-vingt-six xadiis moo ci nekk maanaam deux mille deux cent quatre-vingt-six xadiis la lañ ko solool ñoo xamante ne imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci cent quatre-vingts xadis ci ci xadis yooyu imaam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts xadis imaam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis euh, moom Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu nee na idha naasa su dëjjantoo su nelawee kenn ci yéen fi salaati ci julli fal yanam na nelaw su su dëjjantoo kenn ci yéen ci biir julli gi na nelaw loolu lu tax muy nelaw mu ne xatta mbéte ya'lamu mu xam maa yaqra li nga xamante ne moom lay jàng maanaam kon da ngay gis ne tamit bu ñu ko xoolee moom ak hadith bi ñu weesu ñoom ñoo bokk jëmmi atte yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo ci nekk maanaam moom mooy ne su fekkente imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi pourtant ci julli lay wax waaye daf ko indi ngir leeralal ne la maanaam bu fekkente ne nit ki day dem ci ay nelawam feek mi ngi yëg loolu wàññiwul dara ci njàppam waaye bu demee ba yëgatul mooy ne Euh, kooku njàppam day daal di tax ngir lool moom moo tax muy daal di dootul amati loolu moom moo tax muy dagg julli téit day wane ne maanaam lan muy diggante ban nelaw lañu ñu war a jéggale ne loolu tojul njàpp ak ban nelaw mooy bi nga xam ne mooy toj njàpp nelaw bi nga xamante ne moom mooy toj kon mooy bi nga xamante ne dafa diis diisaay goo xam ne nit ki yëgatul waaye bu fekkente ne nelaw bi nga xamante ne diisiwut noonu boobaa euh, du toj njàpp li loolu moom moo tax boobu mën na mën na tax nga bàyyi sa julli dem tëdd ji waaye boo demee ba mu nar a gën a foor moo tax moo tax mu ne euh, wa man lam yara moo tax mu gis ne wa man lam yara mi na naafsati awil naafsatay ni awil xafaqati wudu an dégg nga maanaam moo tax mu ne nelaw benn dijjant bu ndaw wala beneen wala boog wengoog bopp gisu ci gisu ñu jàppul ni mën naa tax nga war a mën a jàpp dégg nga loolu moom moo tax waaye boo demee nag ba nga xamante ne ëpp na loolu maanaam nga xam xamante ne gën naa sori loolu nit ki di nelaw masalan tëdd ba daanu te yëgu ko ku loolu nelaw loolu moom yàq na jàpp ah, ah ak wala xew-xew bu rëy rëy rëy ñu daanu masalan sa ko loolu mooy dëgg-dëgg ah, <laughs> mooy dëgg-dëgg dëgg-dëgg nelaw loolu yàq na jàpp moom xaqiqatan <laughs> dëgg kon loolu loolu lay loolu lay wax nii maanaam kon euh, loolu loolu beneen bi moom mooy day tax da euh, mooy teewlu ci julli tamit dafa am solo xadis bu kon imaam al Bukhari daf ko wiitu bokk na ci xadis yi mu wiitu te imaam Muslim solo wu ko rahmatullahi alayhi imaam an-Nasa'i rek moo ko solo waat ci waa ashaabu kutubu sitta ci xadis numéro 443 ci al jamaa. maanaam ci juróom-ñaareelu imam Ahmad ibn Hanbal moo ko solo moom tamit xadis numéro mille cent mille onze mille neuf cent soixante onze douze mille quatre cent quarante six douze mille cinq cent vingt ak treize mille six cent onze wallahu taala alam nag li nga xamante ne moom mooy beneen masala bi nga xam ne foofu lañ moom maanaam mat naa bàyyi mooy bu dee nelaw yi nag dafa gudd waaye dafa woyof maanaam nelaw yàgg na mais woyof na maanaam li fi xew yëpp yaa yëpp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 waaw waaw gudd euh, suñu faral di wax gudd mbir mi gudd na wala guddut liñ ciy faral di jublu moom mooy jamono joo xamante ne euh, nit ki par exemple mën na ci jàpp dem julli ji ci jàkk ji dellu si waat loolu par exemple gudd na jamono ju tollu noonu loolu jamono ju guddu na waaye bu fekkente ne euh, nit ki mënu cee def loolu yëpp maanaam lu dama nekk maanaam mën nañ koo natt daal ci dix à quinze minutes quinze minutes lu ko ëpp gudd na